أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سوي الرضوان وتمكين mbokk jullit yi ñu ngi leen di siyaare bu baax ci weeru tedd bu màgg wi ñu nekk ci fan yu mujj yi nga xam ne sunu borom da ci diggee ak goreel ci sawara yàlla nañu ko suñu boroom defal lépp loo xam ne namm nañ koo jàmm ci weeru mag wu tedd wi yàlla nañu ko suñu boroom defal nangul na ko te defal ko ay yiw lépp loo xam ne dal nañ ci safaan ba yàlla ñu ko suñu boroom soppil defal ñu ko aw yiw comme niñ ko baaxoo rek mu assisatul wafa bi xuquqil iman ni mu baaxoo def dalal boroom xam-xam ci ñoo ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu war a def waxtaan tey nag yaakaar naa ne ki ñu dalal tey buñ ne woon buñ yemoon ci ne sëriñ Modou Kara Diop la rek yaakaar naa mën nañoo yam foofu waaye nag comme dañoo baaxoo mbokk mu fi jaar ñu am lu ñu xam la ci yow tuuti rek loolu moo waral waaye mënoon nañ ne sëriñ Modou Kara Diop rek mooy def waxtaan ñeem foofu ndax yaakaar naa ñëpp xam nañ ko kon mbokk mi ñu def war a defal tey sëriñ Modou Kara Diop lañ koy wax di doom ci sëriñ Aliou Diop moom sëriñ ma Yacine Diop bokk ci mag yi ñi àndoon ak borom Darou Moukhty waajuróomu jigéen it di soxna Aminta Mbakke mi nga xam ne mooy doomi sëriñ Mouhamadou Awa Balla bokk ak sëriñ Moustapha Absa lépp kooku mooy sëriñ Mour Kara Diop sëriñ Mour Kara Diop it nekk membre bu dëgër ci muassasa bii nga xam ne mooy muassasatul Wafa ni ñu ko baaxoo defee it mbokk mu fi jaar ñu xam doomi soxna ju ne li nga xam ne mooy moom lay njëkk a def fi ñu jaarale doomi soxna yi rek lañ ko jaarale sëriñ Mourou Kara Diop boobu mi ngi jànge alxuraanul karim ci sëriñ Dame Diop sëriñ Dame Diop ñu bari xam nañ ko fii ci Darou Moukhty ak lu génn Darou foofee la jànge alxuraanul karim ba sunu boroom defal ko ci tawféex yi mu ko defal. ginnaaw bi nga xam ne noppi na ci njàngum alxuraan mi. ci la sóoboo nag ci njàngum diine mi njàngum diine mi mu ngi njëkk a jaar ci sëriñ Abdourahman moom si Abdou Khoudoss Mbacké mii ñu xam ci borom xam-xam mag foofee la jànge ci téere yi xam yu baree bari fa la ko jànge waaye yemul foofu ginnaaw bi la dem luga ci école bu siiw bu mag boobu ñuy wax Manarul Huda al islamiya foofee la jànge ba am fa ñaari diplôme yu kaw yi muy asahada al ihdariya wa muy brevet ak bac foofu la ko amee ginnaaw bi nga xam ne yàlla dogal mu am diplôme yooyu yëmul foofu ci la tukkee dem al mamlaka al arabiyya ci université bu mag boobu ñuy wax jamiatu Malik Saud ñu bari xam nañ ko mu nekk Riyad foofee la dem for formé woo fa ci wàllu diplôme boo xam ne ci wàllu jàngale la jëm ñu koy wax CAP muy shahada boo xam ne dalay da ngay maanaam moo aju ci wàllu pédagogie ci wàllu jàngale maanaam ni ñuy jàngalee foofee ci mamlakat arabi suhud ci jamekatu jameatu malik suhud foofee la dem ba am diplôme boobu ginnaaw bu nag la ñuy bisiwaat fii ci Sénégal bi ñu fii ci Sénégal itam jàngale na bu yàgg ci école boobu nga xam ne fa la jóge woon dem arabi saudi muy manarul huda al islam yi boobu nekk Louga foofee la nekkoon dafa jàngale ba mu yàgg ginnaaw bi nag la yàlla dogal mu at mi ci école yi gouvernement bi ci wàllu administration ci 1995 la euh, maanaam maanaam ci ci ginnaaw bi la at mi dem jàng euh, dem dem cees euh, dugg foofu IFI li ñuy wax IFI école yi nga xam ne fa la ñuy former jàngalekat yi foofee la dem def formation ba génn am diplôme di jàngale ci école gouvernement bi. ginnaaw bi nga xam ne génn na nag foofu ci Thiès ci école majlis sakawinu mahalli boobu 1995 ba 2000 lañ ko yóbbu ndar mu nekk foofu di jàngale 1995 ba 2000 la nekk ndar dafa jàngale ginnaaw bi nag la dellusiwaat fii ci dëkk bi nga xam ne fi la cosaanoo muy Darou Moukhty gi nekk fi 2000 ba fii ñuy wax ak yéen mu nekk ci liggéey bi nga xam ne ci la nekk euh, loolu nag suñu Mourou Kara Diop nag yaakaar naa ne xam nañ ko baax ci thème bi ñu ko jox muy miraas ndax yàlla defal na ko ci tawféex ba am na ay ñu bari ñoo xam ne ñi jàngal na leen ba yàlla sunu borom dogal na matière bii nga xam ne mooy ferraille ñu bari xam nañ ko ci ay loxoom kon loolu day wane ne moom yàlla defal na ko ci tawfeex ba fi mu ne may wax ak am na Touba jan daara ju mag joo xam ne ji àllarba ju jot dafay dem di jàngale ji matière bii nga xam ne ñu bari da leen a xawta yàlla sunu borom defal ko fi mu at waxtu ne muy mu àllarba jot mu jóge daaru mu te dem Touba di fa jàngale ji loolu yaakaar naa ne ñu ngi ko ci ñaanal yàlla bu baax mu gën koo dëgëral ba loolu mu gën ko boobu muy def surtout matière boobu nga xam ne euh, dafa xaw a jafe ci ñu bare bari kon ginnaaw bi nag euh, ñi nga xam ne ne moom ci la war a waxtaane ci miraas boobu ñuy wax léegi miraas nag moom da koo séddale ci ni war a waxtaanee dana war a waxtaane insha ci miraas ci lislaam euh, ñaareel biit dana waxtaan ci xamle xam-xamu miraas xam-xamu bi yoonale gi nga xam ne yoonoon nañ ko xam-xam miraas masruhiyatu ñetteel béet wala ñeenteel ba al xikmatu fi masruhiyat ilmi miraas maanaam xikma bi nga xam ne am na ci yoonal gi ñu yoonal xam-xam miraas ñeenteel béet al xikmatu fi tafdili dakari ala al unsa fi miraas maanaam góor di am ñaar jigéen di am benn loolu itam yaakaar naa ñu bari bëggoon nañoo xam lu tax ñu bari ci ñi nga xam ne dañuy sànni diine ay tuuma dañ naan lu tax góor di am ñaar jigéen di am benn loolu itam insha allah dana ko leeral ba ba tax lislaam andi ñeenteel wala juróomeelu bi maanaam lislaam ni mu wuuteeg yeneen système yi ci des ci wàllu miraas lislaam ni mu ci wuuteeg yeneen système yi ci des loolu itam insha allah dana ko andi bi nga xam ne moom lay mujj li euh, wala beneen bi ci des mooy importance bi nga xam ne xam-xam miraas am na ko ak ak ak makaanaam maanaam fi nga xam ne fi la taxawe loolu it insha allah dana ko waxtaan ci lislaam ñeent mujj mujj mujj mujj ci mujj dana wax lan moo war ci li nga xam ne moom la maanaam ci ki faatu li mu fi bàyyi ana lan lan lañ ko ci war a defal maanaam ki faatu li mu fi bàyyi lu ñu ko ci war a defal tomb yooyu daal insha allah ci la bëgg waxtaan ci la sëñ Mourou Karajo bëgg waxtaan yi ñu ngi ñaan sunu borom yàlla na ko ci yàlla defal tawféex ni ngeen ko xamee moom membre la boo xam ne bu am solo la ci mm, maanaam masatul wafa bi ñu waxtaan nii ñu bari xamee nañ ko ci kon daal euh, ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ci teewaay bi di ñaan sunu borom defal ko tawféex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 te soppiwuñ ko aw jataay yi nga xam ne tamit mu assasatul wafa bi xooxul imaan moo koy ànd ak yéen bi weeru koor yu tàmbulee ba tey jii di fukki fukk ñaar fukkeelu fan bi ak ñeent jataay yooyu yëpp yàlla na yàlla def lépp muy njariñ te ñi nga xamante ne tamit ñoo koy taxawee ak ñi ci jàpp ak ñi ci jariñ ñëpp yàlla na yàlla fulal leen yool bi te nungul leen ko tey jii nag ñu war a waxtaane tomb bu am solo ni ko sëriñ Mouhamed Mbacke waxe ci njalbeen njalbeen bi muy lu jëm ci wàllu wàllu donn wàllu donn wala wàllu miraas bu dee ci wolof ñun baatu miraas moom lañ gën a xam waaye nag ñu xam ne baat bi baatu arab la bu dee ci wolof doon la doon mooy mooy mooy baatu wolof bi kon miraas e, baatu arab la muy tamit e, lu am solo ci doomu aadama bu nekk wala ci ab jullit ndax kenn ku ci mucc mën nañu mën mën nañu wax ne amut maanaam miraas ku ci mucc mën nañu wax ne amut lii tax doomu aadama mën a mucc miraas mooy bañ a faatu te yaakaar naa ne faatu moom kuy dund ku nekk danga ko def waaw te ab jullit bu nekk saa yu faatoo rek faaw ñu miraas ko ñu gis ne nag dañoo dem ba toll ci jamono joo xam ne ñu bare bari dañ koo xaw a sàggane dem sax ba ci jàngkat yi ñi nga xamante ne wàllu diine lañ leen di xoole ñu ci bare bari xaw nañ ko sàggane xaj na dinaa ci li ma jàpp ne moo tax xaj na ñu xaw ko woon ginnaaw kon tomb bu mel nii di ko waxtaane saa su nekk dafay am solo surtout nag di fàttalee xaj na ay njuumte yoo xamante ne mu ngi ciy am te nekk loo xamante ne luñ ñu war a moytu la lu ñu war a rectifier la kon ni ko suñ mun waxee ci njàlbeenu waxtaan wi rek incha allah danañ ñëw ci xamle bu ñu waxee miraas baat bi ci boppam lan lay tekki ñaareelu tamit danañu xamle ni nga xamante ne noonu la suñu borom subhanahu wa ta'ala farataale miraas ñetteel bi danañu indi li ñu mën a jàngate ci farataal gi ñu farataal miraas ak li ñu mën a jàngate ci lan moo tax góor di am ñaar jigéen di benn ñeenteel bi danañ ñëw ci li nga xamante ne moo taqale diggante lislaam ak yeneen système yi nga xamante ne ci la adduna bi dox ci wàllu miraas juróomeel bi dana ñëw ci wàccuwaayu miraas ak am solo goo xamante ne am na ko solo ci lislaam juróom-benneel bi ci moom lay mujjee man maa wax ne waxtaan wi day nekk ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi ci loolu lay jëm xaaj bu ñaareel bi nag bu fekkente ne waxtu yi may nañu ko mu indi nit ki bu fi jógee liñ fi bàyyi ci alal naka lañ ci war a def incha allah kon waxtaan yi noonu lay noonu lay demee. kon ci njëlbeen suñu waxee baatu miraas wax naa léegi ne baat bi araab la donte ñun ci wolof dañuy jëfandikoo miraas bam mu sax nag baatu wolof bi nga xamante ne moom la ñu war a jëfandikoo te mooy doon baatu miraas wala ñu koy tudde sax faraid faraid wala farida ndax noonu la ko suñu borom tudde ci alxuraan kon baat boobu moom moo gën a yelle ci ñu wooyee ko ko kon benn ñu wax farida wala ñu wax miraas bu ñu waxee farida bu dee ci wàllu làkku arab dafa am ay tekkiin yu bëree bëri yu mën a tekki waaye dama ci tànn yenn rek yoo xamante ne suñ borom moo ko indi ci alxuraan mu indi tekkiin yooyu bu ñu waxee baatu farida dafay tekki lu ñu estimé loo xam ne dañ ko nattale ne nii la toll maanaam ci misaal Eh, ñaari junni wala ñetti junni wala ñeenti junni wala fukki junni loolu lu ñu estimé luñ ñu nattale la baatu farida nag dafay tekki loolu bu ñu delal ci alxuraanu karim suñu borom subhanahu wa dafay wax ne wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum dafay wax ne nit ki bu takkee soxna bu fekkee nit daf takk soxna yàlla dogal seq guñ dara ñoom ñaar waaye ba mu koy takk am na can goo xamante ne warlu woon na ko digganteem mag soxna soosu noonu buñ sequl dara bu fekkonte bu fekkente ne fase na soxna soosu kon lam warloo woon ak moom muy can googu mu diggante woon ak moom nañ ko xaaj ci digg bi jox ko genn wàll kon foofu noonu euh, baatu farida ci ci ci aaye boobu noonu li mu ciy tekki mooy loo xamante ne dañ ko estimer nattale ko xam ne nii la toll bu ñu demee ci beneen aaya dañu gis ne même baat boobu dafay tekki lu ñu leeral lu ñu biral suñu boroom subhanahu wa ta'ala dafay wax ci beneen aaya ne qad farada allahu lakum tahillata aymanikum waaw bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, euh, giñee am lu yàlla daganal ci moom mu araamal ko ci boppam yàlla subhanahu wa ta'ala dafa wàcc aaya xamal ko ne ko bëgg bëgg lu neex soxna yi wërta tax nga araamal ci sa bopp lu yàlla daga na ceew ngir yi nga nit nag yàlla leeral wala biral na li nga xamante ne mooy tax lii nga araamaloon ceew daga na ceew kon foofu noonu farada foofu noonu li mu fi firi mooy lu ñu leeral lu ñu biral bu ñu demee ci beneen aaya tamit dañuy gis ne même baat boobu dafay tekkiwaat lu ñu daganal lu ñu daganal maa kaana ala nabi min xarajin fi ma farada allahu lahu yàlla subhanahu wa taala di wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wërta rus wërta rus di di di li nga xamante ne yàlla daganal daganal na ko ci moom mu koy def loolu wutu ci am benn kat kon foofu noonu lu ñu daganal la fi firi suñu demee ci beneen aaya dañuy gis ne Euh, dafay tekki lu ñu wàcce inna allazi farada alayka alquran la radduka ila maad yàlla mi wàcce ci yow alquran su ëllëgee bu ëllëgeekat danga da nga dellusiwaat ci moom pour rendre compte kon ñu gis ne ñetti tekki yi ngi ni yoo xam ne benn bu ci nekk baatub miraas wala baatub farida daf koy tekki dafay tekki lu ñu estimé lu ñu natale di tekki lu ñu wàcce di teg tekki lu ñu daganal di teg tekki lu ñu farataal bu ñu bu ñu xoolee nag ñeenti tekkin yooyu yëpp dafay daje ci dafay daje ci miraas waaw ndax bu bu dee miraas yàlla subhaanahu moo ko wàcc ci alxuraanu karim ñaareel ba kenn ku nekk la nga ci am da ngay doon moom moo ko leeral wax ni diw mii nangam la yam diw nangam la yam diw nangam la loolu mu wax ne nañ jox diw nangam jox diw nangam jox diw nangam moo daganal ci ñoom pour ñu lekk ko te nekkul loo xamante ni duñ liggéeyal luñ liggéey la kon dañuy gis ne ñeenti ñeenti tekkin yooyu yëpp dafay dafay ñëw ci baatu baatub miraas wala baatub farida bu ñëwee ci beneen baat bi muy muy miraas moom tamit bu dee ci wàllu wàllu luxa ci la ci làkku arab dafa am tekkin li ñuy tekki moom mooy luy des bu ngeen xoolee ci tur yàlla yi subhaanahu wa am na ci alwaarisu alwaarisu mooy yàlla mi nga xamante ne bu nit ñëpp bu fi nit ñëpp jeexee bu kenn ba kenn desatu fi moom dong mooy ki nga xamante ne moo fi des bu ñëwee ci sariya nag bu ñu waxee baatu miraas ci sariya nag lañ say jublu moom mooy nit ki nga xamante ne yàlla daf koo moom alal ji nga xamante ne moom na fi bàyyi li mu fi bàyyi niñ ko war a séddalee ak niñ ko war a jox kenn ku nekk la nga ci war a am loolu loolu kon miraas loolu lay tekki maanaam ki faat li mu fi bàyyi ñan ñan lañ koy jox ak kenn ku nekk ñaata nga ciy am kon loolu moom la miraas di tekki ci wàllu sharia waaye ñu gis ne maanaam njëkk njëkk lislaam gi ñëw booba miraas amagul woon waaye teewut bu fi nit ki mosaa jógee alalam am na lu ci daan xew ndax bu ñu xoolee <coughs> bu ñu xoolee ci ci njëkk yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla di ko yónni ñoom arab yi li ñu baax war a def moom mooy su fi nit mosaa jóge lam fi bàyyi ci alal ñi ñi ñi nekk ay góor te nekk ay mag am doole teg ci mën a xeex ñoom rek ñoo koy jël jigéen daawul am daawul am cër jigéen daawul am cër ci li fi baayam di bàyyi wala li fi jëkkëram di bàyyi wala li fi keneen di bàyyi jigéen moom daawul doon waaw non seulement jigéen daawul am cër sax waaye jigéen ci boppam bu fekkente ne borom këram dafa mas sa faatu moom ci boppam dañ koy boole ci li ñu war a doon sax far waaw au lieu moom muy doon dañ koy boole moom ci li mu war a doon ci ci ci li war a doon nga xamante ne ni ñuy doonee kër yi ak. li neen li ki faatu bàyyi noonu la ñuy ne jigéen ñi nga xamante ni ñoom la fi bàyyi ñu nekkoon ay soxnaam naka noonu tamit xale yi xale yi musuñu am cër ci miraas ndax ñoom li ñu wax moom mooy nit koo xamante ne bu ñu dem xare moom mënut a war fas mënut a jàkkaarloog noonu mënut a xeex kooku moom bu ñuy séddalee bu ñu séddalee alal yi ki ki faatu su boobaa moom amu ci cër waaw loolu loolu mooy mooy li xewoon njëkk l'islam di ñëw. bi lislaam ñëwee tamit am nañ ab diir bu xaw a yàgg ndax euh, fukki at ñett yi nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam nekk Makka lépp taxul yàlla subhanahu wa taala faratal miraas waaw bi lislaam ñëwee ci ci ci njëlbéen bi niñ daan doonante mooy ñaari nit dañ daan bindante kenn ku nekk da ngay bind da ngay bind aw kayit wax ne su ma fi jógee na di mi doon diw moomu tamit bi ñu kii wax ne bu fi jógee na ko kooku doon nga xamante ñaan ñi doonante maanaam euh, lu ñuy lu ñuy waxtaanale bu juboo ko rek seen biir ñu d'accord ci ñu bind ko su ko defee kenn ku nekk boo faatoo sa morom doon ci njaal bi nu islam loolu moo amoon ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam jógee Makka dem Madina naka noonu tamit doonante gi dafa continuer ci noonu waaye li neen da caa ndax bi yonent bi alayhi salaatu salaam jógee Makka ñëw Madina lëm njëkk a def moom mooy dafa dafa bokkale dafa boole diggante waa màkk ak Madina kenn ku jógewoon woon ñëw Madina mu am kum la booleel ci waa Makka ci waa Madina ne kii mooy sa mbokk loolu nag mbokkoo googu nag nekkoon nekkoon lu dëgër ci ñoom àggoon sax ba ci ñoom ku ci mosaa ku ci mosaa bàyyi ko sa morom daf lay doon ba euh, ni ni suñu borom subhanahu wa ta'ala wàccee aaya bi nga xamante ne mooy wax ne kat nit ki bu fi jógeetee li mu fi bàyyi nit ci góor amee noonu la ci jigéen jigéen amee wàll ni ci mag amee wàll noonu la ci ndaw amee wàll ndax kenn ci saxaaba yi moo fi jóge woon bi mu fi bàyyi ko bàyyi soxnaam ak ay doom yu jigéen li mu fi bàyyi woon ci alal ay mbokkam ñëw jël ko joxuñu ci soxna yi dara soxna si joxuñu ko ci dara joxuñu tamit doom yu jigéen yi dara bi loolu amee soxna si ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko kat man de sama borom kër dafa faat bàyyi maak ay doom yu jigéen te lii mu fi bàyyi woon ci alal day mbokk yi jël nañ ko joxuñu ma ci dara joxuñu ci soxna joxuñu ci doom yi dara. ci loolu ci la yàlla subhaanahu wa taala wàccee aaya wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko euh, bu fi nit jugee jugeetee li rijaali nasibun mimma taraka alwalidaani wal aqrabun wa li nisaai nasibun mimma taraka alwalidaani wal aqrabun ci la suñu borom subhanahu wa taala wàcce aaya wax yonent si alayhi salaatu salaam ne ko su fi nit jógee tee lam fi bàyyi ci alal moo xam lu bari la moo xam lu néew la ni ci góor ami wàll noonu la ci jigéen ami wàll ni ci xale ami wàll tamit noonu la ci ni ci mag ñi ami wàll tamit noonu la ci euh, euh, ndaw ñi ami wàll kon ci noonu ci la yàlla subhanahu wa ta'ala farataale miraas ci jullit ñi ñu mën cee dégg nag ne ginnaaw nga xamante ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo wàccee doomu aadama ci kaw suuf def ko tamit mu nekk wutaatam am mission boo xamante ne moom la ko sant kon li koy jàpp ndal ba tax mu def mission boobu ko yàlla sant loolu war nañ koo jox kon mu mel ni kon maanaam euh, nit kii dañ koo sant ab mission kon war nañ koo jox argent de poche waaw ginnaaw nag alal alal ndénkaan la lu yàlla teg ci loxol doomu ndax bi ko yàlla askan askanu lu ko ke kenn boppam la ko askan boppam la ko askanal wa aatuhum min maalillahi allazi ataakum waaw jox leen leen ci alal yàlla jim leen jox kon alal mën nañu wax ne yàllaa ko moom ginnaaw yàllaa ko moom nag te moo moo sàkk doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf am mission bu mu ko sant li li koy jàppandal li tax mission boobu jàppandi ci moom war na war na koo jox ndax nit ki bu nekkee ci kaw suuf faaw mu aajo fu muy dëkk faaw mu aajo lu muy sol faaw mu aajo lu muy lekk faaw mu aajo tamit yeneen ak yeneen ak yeneen lu muy faaw mu aajo lu muy fajoo waaw loolu nag alal moo ko mooy tax mooy tax loolu mën a jàppandi ginnaaw nag alal ji alal yàlla moo tax subhaanahu wa taala yëkkati ko teg ko ci loxol doomu aadama ngir mu sàmm ko ngir mu sàmmal ko alal jooju waaw léegi nag doomu aadama boobu noonu bu demee bañ bañ gis ne kat alal jooju munatu koo sàmm ndax li li li li firndeel ñàkk man mën a sàmm ngi mooy nit ki bu fekkente dafa nekk xale majeur agut alal bu amee alal alal ji ay ay kilifaam ñoo koy sàmm même bu majeur oon te amul xel tamit ay kilifaam ñooy sàmm alal ji naka noonu tamit bu fekkee ne dafay jóge alal jooju faw ñu war koo yëkkati cay loxoom nag teg ko ci yenn loxo ñu war ko sàmm kon loolu nekk di benn benn ci façon jàngat yi nga xamante ne mën nañu ko jàngati ci ne bokk na ci li tax suma subhanahu wa ta'ala farataal miraas maanaam nit ki alal ji nga xamante ne moom la yàlla yëkkati teg ko ci loxoom mu jóge fi su ko yàlla subhanahu wa ta'ala defoon njëkk jël kon musibaam maanaam bu defoon bu waxoon ne léegi maanaam bu nit ki faatoo lam fi bàyyi ku ci njëkkër rek jëlal kon su boobaa léegi coow ak kuloo xeex dana bari waaye nag ginnaaw euh, euh, ndénkaan la woon lu yàlla tegoon ci loxoom rek su fi jógee bu nekk yàlla subhaanahu wa taala war na koo yëkkatiwaat tegaat ko ci yeneen loxo loolu moo tax bu fi nit ku jógee kenn kenn ku nekk lan lay jox na la wóor ni ndénkaan la lu yàlla teg say loxo ndax kenn ku nekk la nga ci am yàlla moo wax ne nañ ma joxal dimi nangam nañ ma joxal dimi nangam nañ ma joxal dimi waaye ci joxin boobu nag ñu gis ne euh, toujours góor maanaam wala léeg-léeg ci miraas góor dafay am ñaar jigéen am benn loolu indi ay coow yu bare bari xaj na ci ay féministe ay organisation droit de l'homme ak droit de la femme ak xeet yu mel noonu waaw sëñ mu ne am nañu ci bind ay téere sax nag ay téere ci ne waaw voilà mu ne alaaj mooma sàmm ab téere la ci bind ne loolu tegul fenn maanaam lan moo tax góor di am ñaar jigéen jëm benn ci miraas waaw waaw toujours toujours ay débat dañuy gis ay débat ci rajo beeg télévision bi ñu invité ay féministes wala ay nit ñoo xam ne dañuy tuddoone ay jullit lañu waaw ay nit ñoo xam ne xañ na damay wax ne dañuy tuddoone ay julli lañu ndax li li li tax ma wax ne dañuy tuddoone ay julli lañu ab julli dafa amul amul sañ-sañu ci ci ci suñ borom subhanahu wa ta'ala wax ne nii la nga ne du noonu ma kaana li mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyara waaw su su yàlla subhanahu wa ta'ala xase wax ne nii la wala yonente bi alayhi salaam wax ne nii la jullit amatul sañ-sañu wax ne du noonu waaw kon nag maanaam li ñu gis moom mooy ñi nga xamante ne dañuy contesté ne ne góor war sa am ñaar jigéen jigéen di am benn ñu ne loolu moom insistance la waaw ndax dañ ne léegi maanaam góor doomu aadama la jigéen doomu aadama la kon nag léegi bu bu góor war bu fu góor amee ñaar rek jigéen dafa war a amee ñaar wala fu góor war fu jigéen amee benn góor benn la fa war a am am na ay féministes yoo xam ne yoo xamante loolu lañ gëm ba léegi te te li ci gën a doyar mooy mooy ñi koy woote ak ñi koy wax ñëpp ay jullit la ñuy tuddoo ñëpp ay jullit la tuddoo. Eh, dafa mel ne nag suñ borom subhanahu wa dafa xamoon loolu lu ma wax sax dafa mel ne suñ borom xamoon na loolu lu jiitu lu jiitu muy am ndax moom lépp dafa teewandoo fi moom. moo tax fi ne nii bi muy séddalee yàlla subhanahu wa ta'ala bi muy séddalee njëkku la eh, njëkku la joxe cër yi maanaam cër yi nga xamante ne moo am ci miraas ñii doon ay cër cër yi ci am juróom benn cër rek la. juróom benn cër moom ci miraas ci ñi nga xamante ne cër lañu doon ku doonul cër nag la ngay def mooy da ngay xaaru des wala wala bu fekkee ne yow kese yaa fi nekk nga jël li fi li fi nekk lépp waaye gis nga cër yooyu noonu laa ko laataa ko suñu borom subhanahu wa taala di séddale di joxe lëm njëkkee lëm mooy na góor am ñaar jigéen loolu moo njëkk ci ayatul miraas yusikumullahu fi awlaadikum li zakari mislu hazil unzayin waaw léegi nag euh, yeneen cër yi door cee topp kon kon kon loolu day firndeel ne suñu borom moom xamoon na ne faw am ñu taxaw di contester naan góor wër sa am ñaar jigéen dem benn dem benn loolu moo tax mu njëkki ko waa ndax bi mu farataalee miraas rek bi mu farataalee miraas lam ca teg rek moom mooy bu fekkente ni ay góor ki jigéen a ngi fi nañu jox góor ñaar jigéen ñu jox ko benn waaw loolu loolu moo mooy li nga xam ne mooy li ci njëkk moom nañ jox góor ñaar jox jigéen benn door a ñëw nag ci cër ya ak ñay xaaru des ak ñi nga xam ne bu ñu fi nekkee ñoom lépp la jël waaw li tax mu njëkkee ko moom mooy xamoon na ne lii dana am te te te ñu ñu bàyyi xel leen maanaam ñi ñi ñi contesté di wax naan góor war warta am ñaar jigéen di am benn ci miraas dañoo xamul ne maanaam ci miraas du caageenu fu góor ak jigéen daje rek góor day am ñaar jigéen am benn gis nga fi na nii am na am na foo xamante ne nekk fa jigéen sax ci miraas moo gën nekk fa góor waaw ci miraas yu ne am na foo xamante ne soo fa nekkee jigéen da ngay am te fa soo fa nekkul góor ñàkk waaw te pourtant ñoom bi ñu wax waxuñu lool de am na foo xamante ne góor ak jigéen ñoo fay tolloole ci miraas am na foo xamante ne fi ne góor ak jigéen ñoo fay tolloole am na foo xam ne sax nag fi ne jigéen moo fay ëppale góor waaw fi ne yooyu yëpp ñoom dañ koo fa teg fële andi bi nga xamante ne xaj na moo leen ci gën a arrangé ñoom ñu ñu ñu teg ko ci kanam ñi nga xamante ne xaj na xamuñu nu mu demee pour pour lëmbaay pour yàq seen xel rek pour yàq seen xel waaye ñu bàyyi xel ne miraas dafa am foo xamante ne góor a fay ëppale jigéen am foo xamante ne jigéen ak góor ña fay tolloole am foo xamante ne sax nekk fa jigéen moo gën nekk fa góor parce que boo fa nekkee jigéen am te boo fa nekkee góor ñàkk waaw kon loolu moom incha allah xam naa ne mën naa ma ñëw ci ci ci kanam loolu benn la loolu benn la ci liñ mën a jàngate ci li tax góor war a am ñaar jigéen di am benn ñaareel ba ñaareel ba te loolu moom xam naa ni ñun góor ñëpp ñoo ci bokk d'accord jigéen dañ koy yor góor day yore waaw jigéen dañ koy yor góor day yore waaw waaw ki ki ki ñu yor ak ki la yor nag bu ngeen dee séddoo li li li ñuy yore ki ñu yor wax dëgg yàlla ki ki lay yor war na cee mën a yor lu ëpp li nga xamante ne moom la ki ñu yor di yor waaw maanaam jigéen dañ koy yor góor day yore ginnaaw nag jigéen dañ koy yor góor day day yore ñoom ñaar buñ dee séddoo dara kii nga xamante ne mooy yore war naa mën a am lu ëpp li ki ñu yor di yor ci misaal rek tey bu fekkoonte ne dama laa jox ñett ñetti junni ne la séddaleel ma ko ñaari nit joxal ma kii benn junni waaw ki nga jox benn junni ma ne ko yow dencal sab junni ne la joxal ma keneen ki def ñaari junni ki ma jox ñaari junni yi ma ne ko sa ñaari junni yooyu bokk ko kii nga jox kii ma joxoon benn junni bi ñoom ñaar ku jëppale waaw ah, kon mel na ne maanaam ki nga xamante ne moom benn junni dong la am moom ma ëppale ki am ñaari junni ndax ki am benn junni moom dama ko wax ne ko léegi yow sab junni dencal waaw dama koo jox ab junni ne ko yow dencal kii ma jox ko ñaari junni ne ko bokk leen ko nga xamante bu ñu ko dee bokk kon faaw léegi ki am ñaari junni dana yëkkatiwaat benn junni joxaat ko ki amoon beneen junni nga xam ne ki amoon benn junni moom day mel ne kon léegi am na ñaari junni ki amoon benn rek la am te te te sax noonu la demee nag fi ne nii noonu la demee maanaam góor li muy am ci miraas day wëlbati ko bokkaat kook jigéen te jigéen li mu am ci miraas moom santuñu ko ci dara lu dul ne ko dencal wala wala nu loo neex def ko waaw jigéen li ci miraas sant ko ci dara waaw def def ci boppam góor nag li mu ci miraas na def ci boppam waaye na def ci jigéen ji waaw ndax góor mooy tabax kër dëkkal ci jigéen mooy mooy mooy jënd yére wodd ci jigéen mooy jënd dund dundal ci jigéen mooy jëndi garab faj ci jigéen kon kay maanaam góor moom lu mu am lu nekk moo jigéen a ko bokk góor lu mu am lu nekk mook jigéen ko bokk kon bu fekkente ne góor dafa am ñaar jigéen am benn te te sax loolu ci kaw la nii kese rek ci kaw la nii kese loolu lu xel war a mën a nangu li topp moom mooy wax naa ko léegi góor moom lañ sant mu war a dëkkal jigéen moom lañ sant tamit mu war a woddu jigéen moom lañ sant tamit mu war a dundal jigéen moom lañu sant tamit mu war a faj jigéen lépp loo xamante ne yittey jigéen la ci kaw góor la gàllu waaw waaye jigéen moom lii mu yor nii kenn santu ko ci loolu kenn santu ko ci loolu moom boo ko neexee li ñu am bu ko neexee da koy ci rek te dara du ko ci war nag góor nag li mu am moom bu fekkente ne moom yàlla jox na ko soxna wala mu jox ko ay doom yu jigéen wala mu jox ko yaay li mu am amul sañ-sañu denc ko su ko dencee fawu bàkkaar war ko ci waaw jigéen nag la nga am moom am na sañ-sañu denc ko te dara du ko ci war waaw kon koy wax dëgg yàlla ñaar ñii fu ñuy séddoo lii ni kee war naa mën a am lii kee kee kee kii war naa mën a am ñaar ki war am benn. ba tamit ñu gis ne ci ci ci wàllu miraas ci wàllu miraas dañuy gis ne euh, système yi nga xamante ne. mooy moom ci la àdduna dox léegi nii mën nañu wax euh, euh, capitalisme socialisme wala wala wala socialisme communisme ak capitalisme ak l'islam ñett système yi mooy ñett système yi nga xamante ne xañ na moo gën a siiw fi ne nii ci àdduna bi yi nga xamante ne ci la àdduna bi dox ci wàllu économie bu ñu gisee bu ñu xoolee nag bu ñu xoolee ñett système yooyu noonu maanaam ñaar muy muy muy socialisme communisme ak ak euh, capitalisme ñoom ñaar bu ñu leen comparé ak lislaam dañuy gis ne lislaam moom dafa nekk ci digg bi dañuy gis ne kenn ki maanaam benn bi ñoom dañoo xatal ba mu ëpp ñenn ñi dañoo ubbi ba mu ëpp lislaam nag ñëw taxaw ci digg bi moom xatalul ba mu ëpp ubbiwul ba mu ëpp ndax bu ñu xoolee bu ñu xoolee socialisme socialisme ak communisme bi nga xamante ne Karl Marx moo ko moo ko moo ko moo ko sos ñoom dañoo dañoo wax ne xam naa du ñàkk sax nag eh, lenn ci suñ suñ suñu féministes yii nii ak suñ suñ góor ñi nga xamante ne ñoo leen di góoral ñooy góoral jigéen ñooñu di contester góor ñaar jigéen benn xaj na ñoom ca ñooña la ñuy sukkandiku. ay marques wax suñu wax na ko sax nag léegi ñoom ay champs ay yoon lañu. waaw ndax communistes yi ñoom ñoom liñ gëm moom mooy ñoom dañuy wax ne. Euh, bi nga xam ne Karl Marx moom moom moom la moom la moom la tëral moom la moom la tëral ñoom dañoo wax ne miraas moom lu ko gën a nekk ak tooñaa ngi amut waaw ñoom noonu lañ koy waxee dañuy wax ne euh, mabdawul irsi maanaam ñoom ñoom yunkiruna mabdal if ñoom dañuy weddi principe bu miraas waaw teg sax ne nag ne nag maanaam miraas moom dafa wuute sax nag dafa dafa dafa dàqonte ak maanu dafa dàqonte ak maanu te ak tooñaa ngi rek la ñoom noonu loolu lañ gëm moo tax ñoom bu dee ci ñoom fi ne nii nit ki bu faatu woon bàyyi ay doom yu jigéen wala ay mbokk yu jigéen wala ay soxna jigéen ñi moom kenn du ci am dara waaw ñoom pour ñoom moom jigéen moom bokkul ci loolu bokkul bokkul jigéen moom moom duñ ko jox dara farsa nag waaw bu ñu demee bu ñu xoolee ñi capitalisme ak ak yeneen système yi nga xamante ne ñooy dox ci wàllu économique te xaw a nuróog loolu ñoom li ñu gis moom mooy nit ki dafa am liberté ci alalam nit ki dafa am liberté ci alalam alalam daal moo ko moom nu ko neex mu def ko su ko neexee mu ne su fi jógee kat doomam jigéen ji bu bu mu am dara su fi jógee kat soxnaam si bu mu am dara su fi jógee kat mbindaan na mële nañ ko jox 3 millions nga xam nit ki moom moom mooy mooy mooy mooy mooy wax niñ koy doon ne avant mu kiy jóge bu dee bu dee ci capitalisme ñoom ñoom noonu lañ noonu lañ gisee ñoom dañoo gis ni maanaam kenn ku nekk danga am sañ-sañu soppaxandiku ci sa alal na la neexee waaw kenn kenn wër la ci imposé kenn wër laa imposé ci ne la diw ak diw lay doon waaw nga xam ne kon ni ko yàlla tëral ñoom ñoom dañ ko wedd teg fële maanaam kenn wërta imposé nit ki ci ne ko diw ak diw moo lay doon kenn ku nekk ka lay doon yaa koy yaa koy xalaat sa bopp bu ñu bu ñu xoolee nag l'islam ci boppam bu ñëwee moom dafa taxaw ci digg bi maanaam xatalul yëf yi ba mu ëpp waaye nag ubbiwu ko bàyyiwul bàyyiwul ak nit ki bàyyiwul ak nit ki nit ki bàyyiwu ko ak boppam waxu ko rek ne ko ku la neex nga dugal ko ci yëf yi parce que bu fekkonte ne léegi ku la neex nga dugal ko ci koo mere génne ko maanaam koo mere génne ko koo jubal tamit dugal ko waaye moom moom ni mu gisee moom mooy du caagéenu ku la neex nga dugal waaye nag xañu xañuñu tamit lépp nag nit ki day am sañ-sañu su fi waaj a jógee lim fi bàyyi ci alalam am na sañ-sañu wax ne nañ ma ci joxal diw nangam te loolu islaam daf koy daf koy daf koy reconnaître daf koy daf daf ko daf ko nungu waaw li li nit am ci alal daf ci am partie boo xamante ne l'islam daf ko koy bàyyee da koy bàyyee ne ko ne ko nag xaaj bii kat yow am nga sañ-sañu soppaxandiku ci ca nam la neex waaw bu la neexee nga ne su ma fi jógee lii kat nañ ma ci tabaxal jàkk wala lii kat nañ ma ko joxal daara sàngam wala lii kat nañ ma ko joxal diw waaw waaye nag bàyyiwu la lépp maanaam bàyyiwu la lépp jox la lépp teg ci kon dañuy gis ne l'islam moom dafa ñëw nekk ci diggante ñaari système yooyu nga xamante ne xaj na mooy ñaari système yi gën a siiw ci ci ci àdduna bi ba ca topp moom mooy dañuy gis ne tamit maanaam euh, ndono ndono ci l'islam nekkul choix bu dee bu dee ci yenn système yi dañuy gis ni ñoom ndono suwaale ci ñoom maanaam nit ki mooy mooy mooy tànn mooy tànn wax ne kat su ma fi jógee na ma diw ak diw donn waaw su ma fi jógee na ma diw ak diw donn bind ko yóbbu ko tribunal su ko defee jox ko benn juge su ko defee bu fi jógee ñu ñu ñu jàng testament boobu wooye loolu waaw am na ñoo xamante noonu lañ gisee dañoo gis ne maanaam ndono moom suwaala nit ki moo koy tànn rek mooy tànn ne mooy tànn ne kat bu fi jógee ne ko ñuy doon mooy tànn tamit ne su fi jógee bu ko ñooñ doon lu ko ci neex moo ko ci def bu dee ci lislaam nag ndono moom du soir yàlla subhanahu wa ta'ala ci boppam moo tànn ñi nga xamante ne ñoo war a doon waaw nekkul soir yàlla subhanahu wa ta'ala ci boppam moo tànn ñi nga xamante ne ñoo war a doon te ñooñu ñu war a doon kenn amul sañ-sañu génne leen même même ki nga xamante ne moom moom alal ji ñi war a doon amul sañ-sañu génne leen. ñu war a doon fi nii amul sañ sañu génn leen xam naa ne sax nga dem ci ay ay miraas yoo xamante ne léeg-léeg mu xaw a andi jafe-jafe tuuti ndax da ngay gis koo xam ne day faatu ci misaal rek bàyyi doom ju jigéen bàyyi ay ay ay doomi ndey bàyyi ay doomi bàyyi xam nga ñun bu dee ci wolof bu dee ci ñun dañoo dañoo gën a fonk meen ci geño te gis nga bu dee ci noonu fi ne nii geño lañuy jiital ci meen su ma waxee meen xañ nga am na ñoo xam ne baatu meen duñ ko xam meen mooy ñi nga xam ne ci wàllu ndey ngeen bokk yéen a bokk ci wàllu ndey bu dee geño nag mooy ñi nga xamante ni ci wàllu baay ngeen bokk waaw te te ñun liñ gis moom mooy ñun toujours moom ñi nga bokkal ndey maanaam ñi nga xam ne ci wàllu ndey ngeen bokk toujours moom ngay ñoom ngay gën a fonk ñoom ngay gën a am relation ci ñi nga xamante ne baay rek maanaam ci wàllu baay ngeen bokk da ngay gis koo xamante sax xañ na dana am doomi baayam joo xamante ne duñu xamante sax bu baax waaw duñu xamante sax baax wala buñu ñu xamante tamit duñu am benn relation waa waaye ki nga xam ne moom moom nga bokkal ndey moom mooy sa lépp daanaka te nag fi ne nii bu dee ci ndono ki ki ki nga bokkal bàyyi moo ëpp priorité ki nga xamante ne moom nga bokkal ndey waaw ci misaal fi ne nii euh, bu nit ku faatu woon bàyyi doom ju jigéen ak ku jigéen ku mbokkal ku mbokkal ku mbokkal ndey kese ak ku jigéen ku mbokkal bàyyi gis nga fi ne nii bu ñu séddal alal yi ñaari xaaj rek lañ koy def ñaari xaaj dong lañ koy def dox doom jigéen ji benn li ñu des ñu jox ko doom baay ji doomu léegi fi mu du am dara dara du ko am léeg-léeg nag loolu xaw a indi jafe-jafe tuuti tuuti ndax léeg-léeg nga ci miraas boo boo ko séddalee noonu ñoom duñ ko gisee duñ ko gisee noonu dañuy gisee ne kat xaj na kii nga xamante ne moom moo fi nekkoon daan sonn ci moom nga xam ne bi mu feebarati moo ko yoroon alalam jëpp dem ci ba pare mu mu faatu nii moom amu ci dara. doomi bàyyam ji nga xam ne moom mos ñëw sax seet si ko ba pare ñu jox ko lii lépp waaw te te islam moom noonu noonu la ko tëralee. waaw loolu loolu dafay dafay dafay wane ne maanaam miraas moom nekkul choix du caageenu du lu nit ki di tànnal boppam du lu loo xamante ne nit ki moo koy tànnal boppam yàlla subhanahu wa la ci boppam moo ko tëral boppam moo wax ne nañ ma ko doxalee nii mu wuute nag ak yeneen système yi yeneen système yi ñoom pour ñoom miraas choix la maanaam nit ki. moom mooy tànn ñi ko war a donn mooy génn tamit mooy tànn ku ko neex mu dugal ko mooy seet ku ko mu génne ko ñetteel bi wax naa léegi ne leen maanaam nekkul l'islam dafa nekk euh, système boo xamante ne dafa diggu dóomu xayrul umuri awsatuha ñaareel ba tamit miraas nekkul choix ñetteel ba nekkul choix yàlla moo tànn ñu war a doon waaye ñim tànn ci ñu war a doon ñëpp génnuñu famille bi maanaam nit ki bu faatoo ñi koy doon ñëpp kenn ku ci génn famille bi amut waaw ñaar ñaar ñaar yi nga xamante ne mooy tax nit di doon nit mooy wala ñett mën na maa lim ñaar yi sax ndax benn bi mu amatut mooy ak mbokkoo dox seen diggante wala ab sëy dox seen diggante waaw beneen bi ci des mooy ku goreel ab jaam xañ na te ku amul ko doon loolu moom mën nañu wax ne amatul kon ñii nga xamante ne ñoom la suñu borom subhanahu wa ta'ala tànn ñu war a doon ki faatu kenn ku ci génn famille bi amut kenn ku ci génn famille bi amut ñoom ñëpp ci biir famille bi lañ nekk waaw. te te bu neexoon yàlla subhanahu wa ta'ala mu jëlee ay jàmbur ca àll ba ñu mu ñëw mu nekkat kat bu fi nit ki bu faatoo na ko ñuy doon waaw waaye nag euh, ginnaaw gis nañ ne nit ku nekk say mbokk soo soo soo munut. ñoom maanaam boo dee door a ñëw ci àdduna say mbokk ñoo lay jàppale ba nga man bis boo tëlee tamit say mbokk rek ngay gis loolu moo tax alal ji nga fi bàyyi yàlla subhanahu wa ta'ala yëkkatiwaat ko tegaat ko ci loxol bokk yooyu noonu ndax alal jooju noonu li tax nga am ko mbokk yi dañ cee jouer rôle bu am solo waaw moo tax moo tax ndono li génnul famille bi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ki nga xamante ne mooy mooy ki faatu ko bu dee bu dee ci yeneen système yi nag dañuy gis ne ndono loolu moom mën naa génn famille bi waaw mën naa génn famille wax naa ko léegi ki faatu mooy seet maanaam nit ki mooy seet ku ko neex mu dugal ko mooy seet ku ko neex mu génne ko waaw euh, ñu ñu gis sax ne am na ñoo xamante ne ci pays occidentaux yi dañu dem sax ba bu ñuy bind seen testament ñoom au lieu que ñuy ñuy ñuy wax ne euh, na nañu diw doon ñoom lañ ci bàyyi ci alal léeg-léeg sax am muus lañ koy jox wala ab xaj ab xaj bu nekkul seen biir kër lañu bind testament bi ne buñ fi jógee ne leen xaj bi donn nga xamante ne moom seen soxnaak seen i doom ak seen baay ak seen yaay kenn bu ci am dara liñ fi am lépp daal xaj bii mu nekk luñ ci biir kër gi bu fi jógee nañ ko jox xaj bi lépp. wala sax nag wala sax bu ko neexee sax mu ne nag léegi maanaam liñ fi am liñ fi bàyyi ci alal kat su fi jógee nañ ko jox société sàngam nañ ko jox société sangam su ko defee moom mbokk yeeg ñëpp kenn du ci am dara. Euh, ñu gis am na ku ñu wax docteur Moustapha Souban yi dafa wax am na ci benn ci pays occidentaux yi koo xamante ne ba muy bind testament ginnaaw bi nga xamante ne mi ngi waaj a faatu bi mu bind testament daf caa daf caa bind ne li nga xamante ne moom la fi bàyyi ci alal te mooy génn kër ak benn terrain ak benn bureau ak benn oto ak cinquante mille mën na maa wax cinquante cinquante mille junne cinquante mille euh, CFA wala cinquante mille wala cinquante millions nañ ko estimé noonu rek li nga xamante ne moo nekk ci compte banque am mu bind ne loolu lépp jox na ko secrétaire am bii nga xamante ne secrétaire bu rafet rafet la te mu daan liggéey ak moom xaj na kon rafetaay bi moo ko poussé ci mu jox ko loolu waaw waaw mu teg ca ne jabaram ji nga xamante ne moom la nekkuloon ci biir kër gi di dund ak moom li ñu bu mu ci am benn franc noonu la ko bindee waaw walam yatruk li xiir seen waahidan waaw mu ne jabaram ji nekkoon ci biir kër gi di fi dund moom li mu fi bàyyi bu mu ci am benn dërëm waaw pareegul mu tegaat ci loolu mu tegaat ci biir ci biir ci biir euh, testament bi ne man mu ne mu ne moom day soxnaam si mu doon dundal bàyyiwu ko dara ndax li tax bàyyiwu ko dara moom mooy ndax jafe-jafe yi mu doon dund ci àdduna soxnaam soosu moo ko ko teg te saa yu mos a am jafe-jafe bu demee ci secrétaire bi rek jafe-jafe yooyu dañ waaw ginnaaw nag moom nee na soxna soxna si moo ko daan teg jafe-jafe yi te saa yoo amee jafe-jafe ci kër gi bu demee ci bi jafe-jafe yi dañ rek nee kon li fi bàyyi lépp nañ ko jox secrétaire bi waaye soxna si moom bu ci kenn bu ko ci kenn jox dara waaw ñu ñu gis ne kon. maanaam lislaam dafay wuute foofu noonu ak yeneen système yi te te loolu fi ne nii ñu ñu bàyyi xel ne même réew mi ñuy dund muy Sénégal gi ñu nekk fi ne nii xaj na xaj na àgguguñ ci waaye boo ko fi ñu defoon tamit fi ne nii su demee ci suñu tribunaux yii dañ koy wéyal waaw parce que loolu moo nekk ci suñu suñu constitution bi fi ne nii maanaam nit ki am na sañ-sañu ne su fi jógee na ko diw ak diw doon. loolu loolu nag xañ ne bàyyiwuñ bàyyi bàyyiwuñ ko xel waaye lu lu mat a bàyyi xel la ndax àgguguñ xañ ne fu ñu koy imposer parce que ba léegi euh, nit ki bu fi jógee bu fekkente ne miraas ma dafa dem tribunal ñoom danañ la danañ la tànnloo danañ la tànnloo ne la benn nga tànn woo ci lislaam wala ñu atte la ci euh, code code de la famille bi waaw code bi nga xamante ne moom la moom la moom moom lañ tëral waaw waaw moom dana dana la tànn loolu waaye ñu bàyyi xel na nag ginnaaw am na ci lu wuute maanaam ci suñ code de la famille boobu noonu am na ci loo xamante ne dafa wuute ak li nga xamante ne noonu la charia tërale loolu moom lu mat a bàyyi xel la waaw waaw donte nag imposé guñ ñu ko waaye nag ginnaaw àdduna day dox te kenn xamul lay ñuy suba moom maanaam xoddi ko ci bala ngaa lakkale loolu la ñuy wax waaw li ci topp moom mooy ci li nga xamante ne l'islam noonu la wuutee ak yeneen système yi bu dee ci yeneen système yi nga xamante ne ci ci la adduna bi dox ci wàllu économique nit ki bu faatoo ñi koy donn ñi nga xam ne ñoo ñoo ko war a donn kenn ku nekk la ngay am ci alal ji moom mooy wax ne nañ ma joxul diw nangam waaw bu dee ci lislaam nag kenn ku nekk la ngay am yàlla subhanahu wa moo la ko jox kenn ku nekk li ngay am yàlla subhanahu wa moo ko natale léegi kenn ku nekk li nga mu jox la ko wax naa léegi ci njàlbeen waxtaan wi ne leen ci cër yi nga xamante ne moo am ci miraas juróom benn cër la juróom benn cër yooyu cër bu ci nekk yàllaa ko tudd te moo wax ne nañ ko jox diw juróom benn cër yooyu mooy genn wàllu alal waaw genn wàllu alal un quart alal maanaam alal yoo xamante ne dañ ko def ñeenti xaaj benn xaaj ba wala alal joo xamante ne dañ ko def ñetti xaaj benn xaaj bi wala bu ñu ko defee ñetti xaaj ñaari xaaj bi wala bu ñu ko defee juróom benn xaaj benn xaaj ba wala bu ñu ko defee juróom xaaj benn xaaj bi juróom benn cër yooyu moo am ci miraas juróom benn cër yooyu moo ñëw ci moo ñëw ci alxuraanul karim benn bu nekk ci juróom benn cër yooyu nag yàlla subhaanahu wa moo ko moo ko tudd moo wax ki koy doon tamit moo wax ne diw ak diw ak diw a koy doon xëy na incha allah bu ñu ko waxtu mayee danaa ñëw ci cër bu ñu nekk kan moo ko moo ko moo ko war a jël li ci topp moom mooy dañoo gis ne bu dee ci yeneen système yi nit ki day am sañ-sañu tànn kenn kese ci famille bi tànn kenn kese ci famille bi ne bu fi jógee na ko kooku doon bu dee ci lislaam nag ñi war a doon ñëpp ci famille bi lañ nekk waaye nag ndono li joxu ko kenn bàyyi ñeneen daf koo séddalee famille bi kenn ku nekk mos as lëf parce que bu fekkoonte ne léegi maanaam dañoo fa tànn kese maanaam dafa tànn kenn kese ci famille bi nekkat bu fi diw jógee na ko diw mi kese donn su boobaa mën naa andi jafe-jafe li ci njëkk moom mooy dana indi ak noono digganteem ak ñeneen ñi ci bokk digganteem ak ñeneen ñi ci bokk te amuñu ci. ci misaal rek bu fekkonte ne léegi suñu borom dafa wax ne nit ki bu fi jógee nit ku am lu mat fukki doom mu ne bu fi jógee kat na ko taaw bi dong doon yeneen doom yi yëpp bu ñu am dara lan lan lay jur diggante taaw bi ak ñeneen ñu topp ci ginnaaw. loolu loolu mën naa jur mën naa mën naa jur sax mën naa dem ba àgg sax nag loo xamante ne kenn du ko kenn du ko xalaat sax nag waaw te bu dee ci yeneen système yi fi ne nii ñoom nit ki day am sañ-sañu loolu nit ki day am sañ-sañu ne bu fi jógee ne ko diw dong doon bu kenn doon bu dee ci lislaam nag moom ci biir famille bi kenn ku nekk dafa am loo xamante ne moom la la yàlla cëralee kenn ku nekk dafa am loo xamante ne moom la yàlla cëralee li ci topp mooy cër yooyu nga xamante ne tamit moom la yàlla cëralee ñii nga xamante ne ñoo war a doon ki faatu day day day aju ci kenn ku nekk sa yitte fa mu toll doom day ëpple baay ndax ndax baay maam la ci doom ji maanaam nit ki faatu bàyyi fi baayam bàyyi fi doomam kon doomam ji fi nekk bàyyi ki faatu maam la ci moom li tax doom ji di ëpple baay bi xañ na doom ji moom dafay dafay door a dugg àdduna dafa soxla woo kër soxla woo soxla woo takk soxna soxla woo oto bu muy war soxla woo ndangam ak ndangam ak ndangam maamam jii nag moom loolu lépp am na ko ba noppi waaw ginnaaw nag moom am na lépp ba noppi te kii amugu dara kon lu logique la ñu war a jox kii lu ëpp li ñu jox kële waaw te te bu ñu xoolee sax maanaam ci miraas ci yëpp daanaka noonu lay demee fii nii maanaam kenn ku nekk ñi ñi ci ëppule mooy ñi ñi ko gën a yittewoo ñi ci gën a turle xaj ne mooy ñi nga xamante ne seeni i seen i yitte àggul ci àggul boobu noonu bu dee ci yeneen système yi nag loolu amu ci bu dee ci yeneen système yi loolu mu amu ci waaw maanaam daal yoway seet yoway seet ki la neex rek nga jox ko leen la neex seet ki la neex nga xañ ko leen a neex ñu gis tamit ne bu dee ci lislaam ni ni góor amee cër noonu la jigéen amee cër ni góor amee cër noonu la jigéen amee cër yaay dafay donn soxna dafay donn doom ji jigéen di donn sët bu jigéen di donn mbokk yu jigéen yi du donn maam yi di donn ila ma la nihaaya ni nga xamante ne noonu la noonu la doom ju góor di donne noonu la doom ju jigéen di donne ni baay di donne ni baay amee cër noonu la yaay amee cër ni maam mu góor amee cër noonu la maam mu jigéen amee cër ni mbokk mu góor amee cër noonu la mbokk mu jigéen amee cër mu mu wuute nag ak yeneen système yi ndax bu ñu xoolee ci bu dee ci diine juif yi ñoom ñoom pour ñoom euh, nit ki bu fi jógee soxnaam moom amul amul amul wàll ci miraas bi bu dee ci yi nit ki bu fi jógee soxnaam amul wàll ci miraas bi bu dee ci euh, loi la loi française tamit ñoom dañuy wax ne nit ki bu fi jógee pour soxnaam war koo donn faw moom mu bind ne na ko soxnaam donn ñu yóbbu ci juge bi mu wóyal loolu soxna soosu doon man a donn waaw bu dee ci lislaam nag loolu amu ci bu dee ci lislaam moom góor dafa am cër jigéen am cër waaw même même bu dee ci siif yi dañuy gis ne non seulement jigéen jigéen du donn ñoom pour ñoom soxna du donn doom ju jigéen donn maanaam doom yu góor yi ñooy donn te même doom yu góor yi donn sax fi ne nii taaw bi li ñu am mooy ëpp li ñeneen ñi am maanaam ki ci mat day am ñaar ñu ne ñu topp ñëpp kenn ku nekk am benn waaw kon kon ñoom au lieu que ñu def góor ñaar jigéen benn ñoom dañuy def taaw ñaar ñu ci topp benn waaw taaw ñaar ñu ci topp benn bu dee gis loolu mooy mooy li nga xam moom mooy li xam bi ci topp tamit mooy gis nañ ne l'islam ci miraas ndaw ak mag ñoo ci yem gis nga àq ji nga xamante ne moom la ci taaw bi am àq ji toll noonu moom la ci caat mi am ñoom ñoom ñaar kese ñoo ci bokk yi ma àq ki ki njëkk a juddu ak ki mujj juddu bu fekkente ne ñoom ñëpp ay góor lañu wala ñoom ñëpp ay jigéen lañu ñoom ñaar kese ñooy tolloo ay àq ci miraas mi ba sax ki nga xamante ne sax nag bi bi bàyyam di faatu juddoo gut ñu ngi ci biiru yaayam même kooku sax nag l'islam daf koo jox àqam waaw même ki nga xamante ne juddoo gut mi ngi ci biiru yaayam bu fi waajuram jógee àq ji nga xamante ne moom la fi moom la ci taaw bi am àq ju toll noonu moom la fi moom bu kooku juddoo te nekk góor moom àq ju toll noonu. kon kon ñu gis ne euh, ñi bu ñu xoolee ci yeneen système yi wax naa ko léegi ci njalbeen njëkk njëkk l'islam di ñëw ñoom gone daawul doon waaw pour ñoom gone daawul doon jigéen daawul doon parce que ñoom euh, gone wa munta munta war fas munta xeex. waaw ginnaaw mënut a war fas mënut a xeex yi nag su boobaa léegi bu ñuy séddal alal ji ñi mën a xeex ñi mën a war fas mën a xeex rek su boobaa ñoom lañ ko jox bi lislaam ñëwee nag moom dafa dàq lool waaw àq ji nga xamante ne moom la ci moom la ci taaw bi am àq ju toll rek moom la ci caat mi am kon ñu gis ne maanaam lislaam dafa nekk diine joo xamante ne dafa digg doomu xaatalul ba ëpp waaye nag bàyyiwul nit ki ak boppam lépp maanaam xañul nit ki lépp waaye bàyyiwu ko ak boppam boppam bopp bàyyiwu ko bàyyiwul lépp ak boppam waaw lenn lu lenn lu ci nekk rek dafay daf koy daf koy def mu nekk lu digg doom ma ñëw ci am solo gi nga xamante ne miraas am na ko solo ak wàcc waayam ci lislaam doyoon na rek ma wax ne euh, miraas mooy li nga xam ne bi ko yàlla subhanahu wa taala di farataaj jullit ñi bàyyeewu ko ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyeewu ko ak boroom xam-xam yi moom ci boppam moo ko séddaleel boppam moom ci boppam moo ko séddaleel boppam kenn ku nekk la nga ca am moo la ko jox waaw kenn ku nekk la nga ca am moo la ko jox ñi war a doon genn wàllu alal moo ko lim wax ne diw ak diw ak diw nañu am genn wàllu alal ñi war a am un quart moo lim ne diw ak diw nañu am un ñi war am un moo ko lim ñi war a am deux moo lim loolu ñi war a am un sixième ak ñi war a am un huitième ñëpp moo ko lim ci alxuraan wax ne kat diw ak diw mii nañ lañ jox nangam diw ak diw nañ ko jox nangam. ñi war a xaaru def tamit moo wax ne moo wax ne diw ak diw nañ xaar bu defee di def ñu séddoo ko góor ñaar jigéen benn kon lépp mën nañu wax ne lépp miraas moom lépp yàlla ci boppam moo moo moo ko moo ko jëlal boppam moo ko séddaleel boppam ba pare nag teg ci yemul ci séddale kese waaye daf ko séddale ba noppi bi mu ko séddalee ba noppi teg ci wax ne wax ne kat nii laa ko séddalee nii laa leen sant tamit bu ngeen koy def ngeen defe ko nii ma ko defee teg ci ne képp koo xamante ne defe nga ko nii ma la ko sante su ëllëgee day lu naa la dugal àjjana waaye nag képp koo xamante ne defe nga ko ni neen wuute ak nii ma ko defee su ëllëgee dinaa la dugal sawar kon kon kon kon loolu rek doyoon na ci ñu wax importance bi nga xamante ne miraas am na ko waaw ndax bi bi mu bi mu waxee bi mu waxee bi mu séddalee ba noppi lam lam ko mu mujjale moom mooy lim ko mujjale moom mooy tilka hududullah tilka hududullah wa man yuti allah wa rasulahu yudxilhu jannatin tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiha wa dalika al fawzul azim tegaat ne wa man yaasi llaha wa rasulahu wa yataadda xuduudahu yudxilhu naaran xaalidan fiha wa lahu azabun muhin te te te te bu ñu bu bu ñu seetloo li nga xamante ne moom la suñu borom tuddee xuduudullah maanaam frontière yàlla yi maanaam eh, bi suñ suñu borom subhanahu wa taala bi mu séddale miraas ba dafa dafa teg ab limite dafa dafa dafa limité wax ne kat yama yam yam leen fii bu ci kenn yokku dara. bu ci kañ bu ci kenn wàññi dara waaw képp koo xamante ne jé jéggi nga nag képp koo xamante ne yam nga fii ma la yam loo su ëllëgee boo ñëwee mu dugal a àjjana képp koo xamante ne jéggi nga fii ma la yam loo su ëllëgee mu dugal a sawara te gis nga buñ buñu buñu bu ñu xoolee bu baax eh, li li li suñ borom tuddee xuduudullah ci alxuraan yëpp fi ne nii amu ci benn boo xamante ne ba mu ko waxee daf caa teg fay ga ca saase teg ca tamit tëkkoo ci saase maanaam fii moom yàlla dafay digge tëkkoo fi teg ci waaye yeneen xuduud Allah yëpp bu ñu xoolee fi ne nii tegu ci ak tegu ci ak fay tegu ci ak tëkkoo tamit teg ci waaw bu ñu xoolee euh, til tilka xuduudullaahi falaa taqrabuha bu dee ci ci wàllu wàllu koor tilka xuduudullaahi falaa taqrabuha kasaalika yubayyinu llaahu aayaati linnaasi la'allahum yattaquun waaw lii mooy li fii fii mooy limite bi kon bu leen ko jege loolu foofu rek la yem am na feneen fi mu wax ne tilka tilka xuduudullaahi fala ta'taduha wa man yata'adda xuduudullaahi fa ulaa'ika humu zaalimuun waaw lii mooy lii mooy frontière bi bu leen ko jéggi ndax ku ko jéggi kat bokk nga ci ñi tooñ waaw ku tooñ nag mën na laa jégal mën na laa topp tamit waaw waaye amul fenn foo xamante ne wa tilka xuduudullaahi yubayyinuhaa li qawmin ya'lamuun tilka xuduudullaahi wa tilka xuduudullaahi wa man yata'adda huduudallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'allallahi yuhdithu ba'da zalika amra waaw wa tilka huduudullahi yubayyinuha li qawmin ya'lamuun wax naa boobu tilka huduudullahi wa lil kaafiriina azaabun muhiin waaw bu ñu xoolee yëpp amu ci benn boo xamante ne suñu borom dafa wax ne limite baa ngi nii limite baa ngi nii ku ko jéggi ku ko jéggi ma tabal la sawara ku yem ci ma la yem loo nag ma dugal àjjana ci miraas dong la ko waxee waaw ci miraas dong la ko waxee waaw tilka xududullaahi wa man yuti allaha wa rasulahu yudxilhu jannatin tajri min taxti al anhaaru xaalidin fiha wa dalika al fawzu al azim wa man yasi allaha wa rasuluhu man yasi allaha wa rasuluhu wa yataadda xududahu yudxilhu naaran xaalidan fiha wa lahu azabun muhin waaw ci miraas dong da suñu borom waxee ne ku yam fii ma la yam loo day su ëllëgee ma dugal ajjana waaye ku ko jéggi day boo ëllëgee ma dugal sawara loolu kese nag doyoon na ci doyoon na ci ñu wax wàccuwaay bi nga xamante ne miraas am na ko ci lislaam ak am solo gi nga xamante ne miraas am na ko solo naka noonu bu ñu xoolee bu ñu xoolee ci xaddis yi nga xamante ne moom la yonente bi alayhi salaatu salaam andi di ci di ci soññ nit ñi ci ñu fonk ci ñu fonk miraas ci ñu fonk miraas xaddis yooyu xaddis yu bari la mën nañ cee wax rek xaddis bi waxee ne al ilmu salaasatun wa ma siwa zalika fa huwa fadlun ayatun muhkama wa sunnatun qaa'ima wa faridatun aadila waaw mu ne ñetti ñetti façon xam-xam moo am ñetti façon xam-xam moo am budul ñett yi rek ndolin la budul ñett yi rek ndolin la ci nañu def alquranul karim ak sunna si yonente ak miraas mu jaar yoon ak miraas mu jaar yoon nga xam ne kon bi mu waxee alquran wax sunna lam sa teg moom mooy miraas mu jaar yoon loolu dafay tegtal ne kon am na wàccuwaay boo xamante ne miraas am na ko ci lislaam ñaareel ba tamit mu waxoon mu wax ne mu wax ne taallamu al faraida taallamu ndigal la taallamu al faraida wa allimuha annaas fa in fa innaha nisful ilmi am am ci beneen xadis muy wax ne taallamu al faraida wa allimuhu fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu shay'in yuntasahu min ummati maanaam ja jàng jàng leen miraas jàng leen miraas te jàngal ko nit ñi jàng leen miraas te jàngal ko nit ñi waaw daal ne daal cay teg ne miraas day mooy xam-xam bi nga xamante ne moom la njëkk moom la nit ñi njëkk a fàtte mën naa ko waxee noonu awwalu shay'in bi nga xamante ne moom la moom la noonu yi njëkk nocci moom la ñu yónni njëkk njëkk njëkk jël ci sama xeet wi mooy miraas waaw mooy mooy xam-xam bi nga xamante ne moom lañuy njëkk a fàtte kon kon loolu firnde la ci ne maanaam miraas lu lu mat a xam lu la surtout nag ñaag ba jamono joo xamante ne nit ñi ñu ngi koy bëgg a sàggane mu am benn xadis boo xam ne sax daf caa wax ne ta'allamu al-qur'ana wa 'allimuhu an-nas wa ta'allamu al-fara'ida wa 'allimuha an-nas awsaku an yatiya ala annaasi zamanun yaxtasimu rajulaani fi lfaridati fala yajidaani man si lu yafsilu baynahuma te loolu àgg nañ ci mu ne jàng leen alquran te jàngal ko nit ñi waaye nag jàng leen miraas te jàngal ko nit ñi ndax kat jamono joo jamono jamono ngi ñëw joo xam ne ñaari nit danañ wuute ci menn masala te duñ gis mu kenn ku leen tàqale ñaari nit dana am dana wuute ci mel masala kenn ki ne nii la keneen ki ne nee la ñu wër wër ku leen di tàqale duñ ko gis ndax ñëpp ñëpp ci bokk yam kenn du ko xamati waaw loolu nag moom nañ fexe ba jamono jooju moom buy ñëw bu mu nekk jamono jii nga xam ne ñun moom la ñu dund na nekk jeneen jamono waaye bu nekk suñu jamono ñun te loolu nag li ñu koy may li ñu koy may moom mooy ñu góor góorgóorlu ci jàkk ni nga xamante ne noonu la ci alxuraan ñaaxe yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaaxe ci tamit noonu lañ ko fonke woon noonu lañ ko fonke woon daañ ci daañ ci ñaaxe tamit te te te sax yonent bi alayhi salaam ci eh, benn xadis bi muy bi muy lim saxaaba yi kenn ku nekk kenn ku nekk li nga xamante ne mooy sa garaat kenn ku li nga xam ne mooy sa garaat ndax jikkoo joo jikko woo dafa wax ne arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi fi amrillahi Umar wa asdaquhum xayaatan Usmaan wa aqra'uhum li kitaabillahi Ubay ibnu Kaab wa aqraduhum Zayd ibnu Saabit wa a'lamuhum bil xalaali wal xaraami Muaaz ibnu Jabal daal ci teg ne alaa wa inna li kulli ummatin amina wa wa inna amina haadihi al umma abu abu Ubayda ibnu Jaraax waaw yonent bi alayhi salaam dafa wax ne ki ki gën a yërëm ki gën a yërëm sama xeet wi ci biir sama xeet wi. ki leen ci gën a yërëm mooy Aboubacar Aboubacar Siddiq ki nga xamante ne moo ci gën a tar ci li yàlla digle nga xamante ne moom du ci négocier li néew ko bari mooy Seydina Omar ki ci ëpp kersa mooy Seydina Ousmane ki ci ki ci gën a ki ci gën a xam téere yàlla bi mooy Ubay Ubay ibn Ka'b teg ca ne ki ci gën a xam miraas gis nga bi mu waxee téere yàlla bi miraas la ci teg ki ci gën a xam miraas mooy Seyd ibn Saabit teg ca ne ki ci gën a xam lu dagan ak lu araam mooy Mu'aas ibn Jabal waaw daal di dal di teg ne xeet wu nekk nag am am am nañ ku ñu gën a wóolu ki ñu gën a wóolu ci sama xeet wi nag mooy Abu Ubayda ibnul Jarrah waaw kon ñu gis ne même ci biir bi muy lim bi muy lim qualité yu am solo yooyu noonu da caa boole ki nga xamante ne moom moo gën a xam miraas ci saxaaba yi te moo nekkoon Sayd ibn Saabit xam naa ne euh, waxtu waa ngi dem te am na lu mu war a indi leneen lu aju ci wàllu miraas li ma bindoon fi xaw naa bari damay ñëw rek damay yem foofu rek ci am solo gi nga xamante ne am na solo ndax wax naa léegi ci njalbeen ne su ma yemoon kese ci ne yàlla subhanahu wa ta'ala bàyyiwu ko kenn moo ko séddaleel boppam loolu rek doy na sëkk waaw loolu rek doy na sëkk kon damay ñëw ci xaj na li ma li ma li ma gis ne moo tax ñu baree bari duma wax sax xaw koo sàggane waaye farlu gañ ci waroon a am moo tax xañ na amatuñ ko ci su ma waxee nag farlu gañ ci waroon a am amatuñ ko ci mooy jàngkat yi même ñi nga xamante ne dañuy jàng xam-xam farlu gi ñu waroon a am ci jàng miraas dañuy gis ñu amatuñ ko ci loolu nag man sama gis-gis sama gis-gis damay gis ne xaj na ñeent ko waral wala ñett ñett wala ñeent moo ko waral bi ci njëkk mooy yow miy jàng xam-xam soo tolloo ci soo tolloo ci war a jàng miraas boo boo gisee kenn rek mu ne la yow foo foo foo toll fi ne nii ci bën bunt nga toll ci xam-xam nga ne ko am ah, de miraas lay bëgg dal mu ne la yii loolu kenn mënu koo xam waaw ci saase da lay loo waaw ci saase dañ lay gëm loo la lii xam la boo xamante ne moom kenn mënu koo xam waaw. dafa fi ne moom yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi jëm ca làmb ja <laughs> ñu baal misaal bu war a bëri ji ñu ne la koy la jëm ah, kooku de booy dem kii doo gis kooku doo gis biti dañ lay dañ lay dañ yàq sa moral maanaam ci njëlbéen dañ lay découragé waaw ci njëlbéen fi nga jógee war koo jàng rek lan lay découragé waaw loolu dafa jaxe kenn mënu koo xam ah bu ci sonn de loolu moom bu ci sonn mu kenn waru koo xam te man ma gis ne ci li gën a yomb ci ci ci ci xam-xamu fiq sax ci la bokk nag li gën a yomb ci xam-xamu fiq ci la bokk parce que bëriwul ay wute te tamit yaatuwul teg ci waaw li gën a yomb ci xam-xamu fiq miraas ci la bokk ndax bëriwul ay wuute te yaatuwul teg ci waaw waaye nag boo jógee war caa jëm rek ñu ne la bul sonn foofu moom jëlu ngay kii moom mënoo koo xam waaw dèjà da lay découragé rek dana danay découragé la nga cay jàng maanaam li ci njëkk moom mooy njàng mi ful la jën ko war a jox doo ko joxati waaw ni nga ko war a yittewoo fi ne nii doo ko yittewooti noonu ñaareel ba tamit ma gis ne niñ ko niñ koy jàngee ci suñu suñu daara yii nii ci suñu jàngkaay yii nii donte sax nag léegi euh, mu ngi soppeeku ndax am na ay téere yi yoo xam ne taalif nañ ko ci te te dañ koy taalif kese ci miraas taalif ko tamit ci anam goo xamante ne anam gu neex a jàng lay doon waaye bu njëkk buñ buñ buñ buñ mosaa di jàng boo xoolee yow mi jàng téere bi ngay jàng nga xamante ni mooy téere fiq bi te mu am miraas teg ci dañu xool ne buntu miraas ci mujj ga lay nekk waaw ci mujj ga lañ lañ koy def xaj na xaj na li mu jafe xaj na wala li ñu wax ne dafa jafe moo tax xaj na ñu koy mujje waaw ñu koy mujje te te li ñu gis moom mooy maanaam nit ki li li li li nga dugg mu nekk lu bees maanaam ni nga koy fonke ci njalbeen du bokk mukk ak boo demee ba ci mujj ga doy na ci misaal rek suñu waxtaan yii buñu xoolee jàkkat yi ci ci ci ci ñaar gënu koor gi ñu naan feexe ak léegi dañuy dem nit ñi gën wàññeeku di gën wàññeeku maanaam ci naafile yeeg waxtaani koor yi ñu def fi ne nii dañuy gis ne maanaam fi ne bu ñu xoolee waxtaan yu njëkk ya jàkka nan fees ak nit ñi ni ñu farloo waaye luñ gën di dem rek day mel na nit ki moom lu lu lu bakkanam di gën di miin rek mu koy mu koy gën di sàggane gis na fi ne nii kii jàng téere fi ne nii noonu lay demee ci moom téere bi ngay door a dal nga xamante ne xaj na xamagoo lu ci nekk ni ngay farloo ci njalbeen bi ak yitte ji nga koy jox du bokk mukk ak boo demee ba ca mujj ga waaw boo demee ci mujj ga moom xaw da nga koy xaw a sàggane ñetteel bi tamit ci ma gis ne xaj na bokk na ci li xaw a découragé nit ñi mooy ni ñu koy jàngalee ni ñu ko daan jàngalee bu njëkk xaj na tamit loolu soppiku na léegi ndax ni ñu koy jàngalee léegi wuuti na ak ni ñu ko daan jàngalee bu njëkk ni ñu ko daan jàngalee bu njëkk dafa dafa dafa xawoon a compliqué ci ki koy jàng xam nga léegi maanaam dem ci ab ku lay jàngal miraas ci mel masala mu naan la masala mi nangam la tëddee bu damoo ci nangam fukk ak nangam nga koy dóor soo ko dóor ci juróom-ñett mu jox la ñaar fukk ñeent nga dóor ko ci fukk ñeent mu jox la fanweer ak juróom-ñett waaw li ngay wax moom mooy waa kii li nga wax mooy lan te ba am na ñoo xam ne noonu lañu miraas bi nii loolu day compliqué ci ki nga koy wax maanaam ki nga koy wax fi ne nii pour loolu dugg boppam dafay jafe waaw dèjà fi ne la muy la muy jàpp rek moom mooy ah man kat lañ ma waxoon ca njëlbéen ne ma miraas moom kenn mënu koo xam ñëw na fii nii ndax kii moom li mu wax moom wax dëgg yàlla mënu ma koo xam waaw ay juróom-ñett ak fukk ak ñeent ak ñaar fukk ak juróom-ñett nga mu damm fële yàqu fale euh, dëng fii yoo xam ne kenn amul waaw façon façon jàngalin ci boppam andi na bokk na ci li nga xamante ne xaj na moo xaw a découragé loo ñi ñi nga xamante ne euh, danañ jàng miraas xaj na tamit euh, ma gis beneen beneen beneen bi ci mujj te mooy ñeenteel bi xaj na sax boobu moom mën naa ko bañ wax moom mën naa bañ a dal ñu bari mooy ragal dee waaw nit ñi moom dañuy ragal dee ba nga xamante ne lépp lu aj dee soo leen ko waxee ñu ne ko fële moom gis nga morgue bii nii si ne nii li mu yor a àgg am na ñoo xam ne duñ ko xool duñ farom mukk ba xool waaw soo faroomee moom la muy du mooyu rek waaw morgue bi moom ay bi rafet na di waaye i sëñ bi nag mën nañ kaaw jàll rek fii kay moom buy xool maanaam maanaam nit ki moom dafay ragal dee ba nga xamante ne lépp lu aju ci dee rek moom boo ko tuddee moom moom donte sax du ko sàggane waaye nag dana fexe ba génn ci rek moom na fexe ba génn ci loolu rek dem dem yoonam waaw kon kon gis naa ne yii nii bokk na ci yi nga xamante ne eh, ay ay ay gàllankoor la woon te du ma ko tuddee sax nag ay gàllankoor damay wax ne ay gàllankoor la woon ndax bu fekkente ne xam-xam miraas dañ doon wax ne léegi dafa jafe man li ma jàpp moom mooy ku ko jàng ku ne te am ci farlu da nga gis ne ci xam-xam yi gën a yomb la bokk waaw ñaareel ba tamit niñ ko daan taalifee bu fekkee dafa dafa jafe woon léegi moom macha allah <coughs> bari na ay téere yoo xamante ne léegi taalif nañ ko ci ci anam goo xamante ne moom anam gu yomb a jàng la ñetteel ba tamit ñi koy jàngale léegi nañ ko daan jàngale bu njëkk wuuti na ak léegi niñ koy jàngalee léegi dana ko jàngale ci anam goo xamante ne anam gu yomb a xam lay doon wala kee koy jàngal ci nit daf la koy jàngal ci anam goo xam ne anam gu yomb a xam lay waaw kon euh, euh, li ci li ci li ci war a topp rek moom mooy ñu gën a góor góorluwaat ci jàng miraas te te te ñu ñu ñu ñu bàyyi xel ci ne su ma waxee ñu góor walaat jàng miraas yëmuma rek ci ñi nga xamante ne dañuy jàng dañuy jàng xam-xam wala dañuy jàng arab même yow mi nga xamante ne sax nag mënoo bind mënoo liir fi ne mën bu la neexee nga jàng miraas waaw ki nga xamante ne mënut a bind munta liir nga xam ne wolof dong la dégg mën naa ñëw jàng si miraas waaw ndax mën nañ la ko ndax biisuut ñaa ñu ne la daa am ku faatu bàyyi fi soxna bàyyi fi ñaari doom bàyyi fi ñetti ndeyam ak baayam su fekkee ne alal juróomi junni la jabar bi nangam la ci am ndeyam ak baayam nangam lañ ci am doom yi nangam lañ ci am loolu kenn ku nekk war na ko mën a xam waaw loolu moom même ko xamul dara sax maanaam koo xam ne mënoo bind mënoo liir suñ la ko waxee noonu war nga ko mën a xam waaw kon xam-xam boo xamante ne fi mu moom maanaam ki ki ki jàng xañ na ki jàng am na am na am na avantage bu mu ndax boo demee ca calcul yu mel noonu moom faw moom faw loolu moom faw looy jàng la waaye nag xam ne nii lañ ko war a doxale moom boobu moom yow mi jàng ak yow mi jàngut yéen ñaan mën ngeen ko xam waaw euh, damay tënk rek aslëf ci nit ki bu faatoo li muy bàyyi naka lañ ko war a doxale nit ki bu faatoo alal ji mu bàyyi liñ ci war a njëkk a def mooy lu ñuy wax dëj xam naa nag foofu danaa fi taxaw tuuti su ma waxee dëj ci jubluwuma ci la ñuy def ginnaaw bu ñu suulee néeg bi ba noppi maanaam ginnaaw bu ñu dencee néeg bi ba noppi nàkk ya ñuy def kafe ya ñuy tàngal ceeb ya ñu togg yooyu mu waxuma ko jublu ma ci loolu la ma ci jublu moom mooy nañu waajal ki faatu ba jébbal ko boromam maanaam ki faatu nañu ko waajal ba jébbal ko boromam te te waajtaay weesu wut ko càngaay gasal ko fu ñu koy suul bu fekkente ne ñi koy sang dañ leen di fay ñu fay leen bu fekkente ne fañ koy suuli fañ koy denc fañ koy denc oto ko fa yóbbu wala saret te oto boobu wala saret boobu dañ koy fay ñu fay ñu fay loola ñeent yooyu rek laaj jub ñeent yooyu ñu wooyee ñeent yooyu bu fekkente nit dafa faatu te kenn ci mbokk yi kenn ci mbokk yi coobarewul def loolu su boobaa ci alal ji ñu fi bàyyi la war a génne loolu alal ji ñu fi bàyyi ci la ñu war a génne càngaay li ci la war a génne li ñuy fay ñiy gas bàmmeel bi ci ñu war a génne li ñuy fay ñi koy sang ci li ñu war a génne li ñuy fay oto bi ko yóbbu waaw waaye nag euh, ñu gis ni loolu moom nekkatul problème maanaam nit ki faatu ñu war koo denc lay tax ñu denc ko moom moom bu soob yàlla moom mbokk yi moom danañ ci góorgóorlu seen kéemtalaay kàttan waaw maanaam nit ñi moom mën nañoo seetaan lu ne waaye bis boo fi jógee moom denc laag yooyu moom duñ ko seetaan moom moom ordonnance yëpp moom mën nañ koo seetaan mën ngaa ñàkk ñàkk njël ñu ñu lay seetaan waa nga feebar ñu seetaan la waaye bis boo faatoo moom moom la la yóbbu ci armée yaag dëj baag yooyu moom moom kooku moom amuñu ci problème moom waaw waaye waaye ñu bàyyi xel ci ne nag euh, euh, léeg-léeg dafay indi jafe-jafe ci ci ci ci yenn dëj yi maanaam da ngay dem ci da ngay dem ci am miraas ñu wax leen ne la kat euh, ki faatukat bàyyi woon na fi nangam waaye nag ci dëj bi biñ koy dëj dañ cay jënd aw nag ak ñetti saaku ceeb ndugg ci jënd ci kafe nangam ak nangam waaw ñu bàyyi xel ne loolu ñi ngi fi bàyyi la war waaye warul ki ki fi jógee waaw ñi ngi fi bàyyi donte sax nag du wax ne ñoom la war ndax war kenn kenn kenn warloowu leen maanaam kenn tegu leen ko ñoom ñoo ko teg seen bopp maanaam nit ki faatu nga teg sa bopp jëndawul nag jënd nangam wala lebi ko def nangam ak nangam nangam loolu kenn seen la ko waaw yaa ko teg sa bopp rek coono bu ñëw tamit la war la war a wàccaat nag waaye alal yi nga xamante ne moom la ki faatu bàyyi moom buñ ko ci xasee toppatoo ba jëbbal ko boromam li ci def dafa am leneen lu ci war waaye nag dëj bu waru ci donte nag donte nag ñi nga xamante ne ñoo koy doon ñi nga xam ne ñoom ñoo seq alal ji war ko doon ñoom ñëpp buñ bokkee juboo ci loolu bu juboo ci génne ko ci kooku moom yoonu kenn nekku ci parce que seen alal la ko moom am na sañ-sañ loolu waaye nag li ñu bañ moom mooy ñu def ko ci te diisoo woon ci ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq ñëpp loolu ñu bàyyi ko xel nit ki bu fi jógee li ñu war a njëkk a def ci alalam moom mooy nañu ko nañ ko ci toppatoo ba jébbal ko boromam waaw bu loolu jàllee la cay topp moom mooy bor yi nga xamante ne moom la fi bàyyi nañ ko fay waaw ñu ñu bàyyi xel ne tuddaguma miraas benn yoon de tuddaguma ndono ndono moom balay am dafay am loo xamante ni mooy jiitu am lu ca topp am lu ca topp mu door a ñëw waaw ginnaaw bi ñu waajalee nit ki ba jébal ko borom ba noppi bu fekkonte ne liñ fi bàyyi ci wàccaay woo rek la yem su boobaa foofu la ñuy waaye bu fekkente ne waajal nañ ko ba jébal ko borom ba noppi alal alal jii fi des nii nañu xool bor yi mu amee ñu fay ko ci. xam naa ne foofu tamit danaa fi taxaw tuuti ndax léeg-léeg dafay faral di indi jafe-jafe léeg-léeg nga dem ci am benn waay ñëw jóge fële ñëw ne kat man diw mi amee loon na ma nangam nga ne ko waaw. ba nga ko koy lebal ku ko seere mu ne laa kenn seere wu ko de nga ne ko fu ngeen ko bindoon mu ne la binduñu ko amul seere binduñu ko te ki nga ko seqaloon nekkatu fi tey mutoo seere ci sa bopp léegi moom su boobaa naka naka ngay def nag waaw léegi ñu bàyyi xel ne maanaam bor ci boppam bor ci boppam bu fekkente ne da nga koy leblente ak sa moroomum jullit da ko war a bindante ñaareel ba tamit dafa war ay seere waaye bor boo xamante ne amul seere amul fu ñu ko bind ki nga xamante ne moom nga ko lebal reconnaître ko laata mu fi jógee su boobaa tamit bu ñu ko fayee dafa neex ñi nga xam ne ñoom ñooy doon rek waaye bu leen neexoon ñu bañ ko fay waaw loolu moom ñu bàyyi ko xel kon li topp ci loolu mooy li topp ci bu ñu bu ñu jébbalee nit ki borom ba noppi nañu fay ay borom xamaa tamit ñu bàyyi xel ne fay bor yi léeg-léeg da ngay dem ci miraas moo xam ne ñoom fay bor yi ñoom seen yoon ci bor yi waaw maanaam dana dana dana leen dana leen wóor ne kii faatu amee loolu na diw nangam amee loolu na diw nangam parce que amoon na seere din nañ ko teg ci waaye nag ñoom seen yoon ca boree waaw lañuy lañuy profité daal moom mooy li mu fi bàyyi moom nañ ko doon nañ ko gaaw doon te noonu ndono ndono munta am ba pare ay bor di am maanaam bor li fekk mi ngi am ndono doo am dafa am am na ci buntu miraas lu ñu tuddee euh, taqsimu tarika baynal xuramaa maanaam gis nga nit ki bu fekkee ne dafay bàyyi ko te leen fi bàyyi mun munta matale ay borom su boobaa fii ne la mu fa bàyyi lépp dañ koy séddalee bor yi dañ koy séddalee borom bor yi nga xam ne ñi ñi war a doon moom amuñu luñ doon luñ doon dara waaw kon ñu bàyyi xel ne fay bor mooy jiitu doon doon fay bor mooy jiitu parce que bor bi bokkul ci alal yi ki nga xamante ne moo faat ay jàmbara ko moom waaye kii faat moom ñetteel ba tamit mu nekk lu am solo te ñu bëree bëri xaw koo sàggane xam naa ne euh, xaj na li tax mooy xaw a ragal dee mooy dénkaane maanaam nit ki dafa war a saa su ne ñaari weer yu ne wala at mu nekk mu génn bind ab dénkaaneem su ma fi jógee kat sama alal nañ ma ci defal nangam ak nangam ak nangam waaw loolu kenn ku nekk jullit bu nekk dafa jullit bu nekk dañ dañ koy dañ koy sàkku ci yow waaw jullit bu nekk dañuy sàkku ceew ak ak moo toog donte nag xam naa ne yombut ndax moom soo ko defee saxel nekk ci dee te boobaa <laughs> waaye waaye ñu ñu bàyyi xel ne loolu jotewul ak dee gi dara waaw bind testament jotewul ak dee dara waaw su ma fi jógee kat kër sàngam moom def naa ko lañ cey fayee ci ëpp liaas nañ ma ko joxal waa jàkka ji waaw euh, banque sàngam la ma fa am nañ ma ko joxal daara sàngam waaw waaye nag ñu bàyyi xel ne lool loolu nga am sañ-sañu santaane ko ci sa alal nga xam ne dañ la koy defal te ñiy doon amuñu sañ-sañu opposé wu ci bu mu passé un tiers alal bi maanaam bu ñu defee sa alal ñetti xaaj am nga sañ-sañu benn xaaj bi moom am nga sañ-sañu ne bu mu fi jógee nañ ma ko joxal jiw sàngam wala nañ ma ko joxal jàkk sàngam wala nañ ma ko joxal daara sàngam la lañ ngay sart rek moom mooy li ngay dénkaane li ngay waxee nañ ma ko joxal bu mu passé un tiers alal ji ñaareel ba tamit ki ngay wax ne nañ ma ko joxal bu mbokk ci ñi la war a doon waaw léegi nag bu fekkente ne dafa bokk ci ñu war a doon wala mu passé un tiers alal ji moom su boobaa moom ñii doon ñoo koy décider waaw léegi nag faw ñett yi am ñett yii nii faw mu am ndono door a mën a am waaw faw ñu ki faatu faw ñu toppatoo ko ba jébbal ko boppam ci alal ji ñu ci bàyyi bu fekkent ne mbokk yi kenn defu ko ci ñaareel ba faw fay bor yi ñetteel ba tamit bu fekkee ne dénkaane woon na la mu dénkaane faaw ñu wéel ko su ko defee nag bu defee lay def la ñuy doon nag door war a séddoo waaw lay def ñuy doon su boobaa moom la ñuy séddoo xam naa ne comme waxtu waxtuwaay ngi xaw a teew laaj xam naa bari damay tënk aslëf rek ndax li ma bindoon bari ci ci ci ci ay ay bind yoo xam ne xañ na dana mën a yóbbuloo ci lu gàtt rek ñu bàyyi xel ne ku faatu maanaam ki ki ki faatu su amee doom ju góor wala mu bàyyi fi baayam wala mu bàyyi fi sët bu góor bu doom ju góor jur su boobaa mbokk yépp kenn du ci donati waaw maanaam tënk boo xamante ne kenn ku ne da koy mën a yóbbuloo ku faatu su bàyyee doom ju góor wala baayam wala sët bu góor doom ju góor jur su boobaa mbokk yépp ak seeni doom ak bàyyi ndaw yi ak seeni doom kenn du ci donati waaw ñett ñi moom bu fi kenn ci ñoom nekkee rek mel nu mbokk du donnati doomi mbokk du donn baay bu ndaw du donn baay doomi baay bu ndaw du donn waaw ñaareel ba ñii doon ñëpp bu ñu fi bokkoon daje te ñëpp mu ñu fi bokk daje parce que jëkkër ak jabar da cee nekk te nit ki mënut a faatu bàyyi jëkkër bàyyi jabar nit ku faatu bàyyi jëkkër bàyyi jabar mënut am moom lenn rek a ci mën a bàyyi waaw ñii doon ñëpp bu ñu fi bokkoon daje juróom benn rek ñoo ci doon wala juróom juróom rek ñoo mën a wax juróom sa nag muy doom ju góor doom ju jigéen ndey ak baay ak jëkkër wala jabar waaw juróom ñii mooy juróom ñi nga xamante ne kenn mënu leen a xañ ci miraas ndey ak euh, doom ju góor doom ju jigéen ndey ak baay jëkkër ak jabar ñoom miraas muñ fekkee rek dañuy doon ku ñoom nag mën ngaa ñàkk ku dul ñoom rek mën ngaa ñàkk kon ci tënk rek xam naa ne comme laa ji xaw naa bari damay bàyyi kàddu gi ak Oustaz euh, Ahmed Mbow su ko defee ñëw ci laaj incha allah lii de xam naa ne sax bëggoon maa tënk tamit euh, ñi ñi nga xamante ne ñoom ñooy donn ñi nga xam ne ñoom ñooy donn dama koy tënk ci juróom ñaari ñeent juróom ñaari ñaar maanaam ñaar ñaar fukk ak juróom lañu ñaar xamante ne ci loolu nga koy tënkee juróom-ñett ñaari ñeent juróom ñaari ñaar juróom-ñett ñi. mooy mbokk yi ak seeni doom juróom-ñett yi mooy mbokk yi ak seen doom ki nga bokkal ndey ak baay ki nga bokkal baay ak ki nga bokkal yaay waa waaw ñett ñi ñetti góor lañ ak ñetti jigéen muy juróom-benn ak doom yi ki nga bokkal ndey ak baay ak doom yi ki nga bokkal baay muy juróom-ñett kon juróom-ñett yaa ngi noonu juróom-ñett ñaari ñeent su ma waxee ñaari ñeent mooy ñaari doom ak ñaari sët doom ju góor a doom jigéen sët bu góor a sët bu jigéen loolu benn ñeent la beneen ñeent bi mooy sa ñaari bàyyi ndaw ak sa ñaari doom kon ñaari ñeent ngi noonu juróom yi mooy sa baay ak sa yaay ak sa ñetti maam ñaari ñaar yi mooy jëkkër ak jabar ak ñaar ñu ko rek jàpp kon fukk ak juróom ñaar fukk juróom ñëpp dañ koy tënk ci ci loolu waaw juróom-ñett ñaari ñeent juróom ñaari ñaar wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Modou Kara Diop yaakaar naa ne képp koo xam ne doon nga teewlu waxtaan rek yaakaar naa du ñàkk loo ci yóbbuloo xam naa yaakaar ci thème bi ba tànn la yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ni am na ci ndax yaakaar naa ne leer na nañ ci niñ ko bëggee woon kon ñu ngi lay ñaanal baax sunu borom yokk sa xam-xam guddal sa fan ba li nga yéene liggéey ci lislaam sunu borom defal loo ko defal ñu ko xam naa kon njëkkanteeg waxtu yi rek sëriñ Cheikhouna Mbacké ci lu toll ci juróom-benn minute xam naa day ñëw def ci taxawu seetlu bu noppee xam naa ñu ñëw ci laaj yi yi nga xam ne moo aju ci tam bi. salaamaaleykum wa rahmatullah <coughs> ñu ngi lay nuyu bu baax di ndokkeel ci waxtaan daanaka waxtaan wi lépp leer na ma ne waxtaan wi lépp leer na am na solo daanaka taxaw see dañ ci def sax jëru ko woon ndax li mata leeral lépp sëñ Kara leeral na ko waaye xanaa <clears throat> dañ ci laal tuuti rek comme sàkkoon nañ ko ci ñun kon ñu gën koo tënk rek gaawal ko ndax waxtaan moom lépp ñëw na ci te xay na man naa am laaj bu ñëwee moom mooy ëpp solo. fi ñu tàmbalee rek mooy suñu grand ko ñu lay sant ci waxtaan lool am na solo waxtaan am na lool wax dëgg yàlla bala ñu lay sant ci waxtaan bi lañ njëkk sant sax ci taxawaay bi nga taxawaay ci lii nga xam ne moom nga doon def muy eh, li nga doon jàngale tey maanaam ni nga ko yàggee jàngale lu am solo la ndax man mi di wax tey jii yaa ma ko doon jàngal te man mi ginnaaw bi jàngal naa ci ñu bëree bëri jàngal naa ñoo xam ne jàngal nañ ñeneen ñu ko jàngalewaat loolu na yaakaar naa bu ñaari ñu bari bu ñu ko defoon maanaam li nga doon wax naa xam-xam miraas dana réer réer googu dana dana wàññeeku maanaam du sa gaaw a sànq googu du am buy am du am jamono ji waaw boo seetloo tamit ni nga ko indiwaat ak ni nga ko jàngalee maanaam nañ ko moderniser fexe ba indi ci anam goo xamante ne yomb naa xam loolu am solo la kon loolu ñu ngi la ci sant bu baax tey la ci toppaat nag mooy li nga doon wax dafa am solo lool ndax miraas ni nga ko waxee suñu borom daf ko rëy lool te muy lu am solo waaye nit ñi sàggane ko lool ba tax dañ ci juum fi mu nii mën naa am fi mu nii Sénégal gi mën naa ne fi mu ne nii bu ñu ci doon miraas yi ñuy def téeméeri miraas yoo jël mën na maa wax ne juróom-ñaar fukki miraas yi baaxul maanaam fanweeri miraas moo ci baax ci nañ ko war a séddalee dafa bari ay njuumte ci lool la ci ëpp mooy ñi koy def dañ koo mënul dañ ko jàngut ñeneen jàng nañ ko waaye mokkaluñ ko ñeneen ñi ba ña ko mokkal sax bañ koy def dañ ciy juum dañ ci defaale ay ay maslaa yoo xam dañ ko ci yokkaale wala bëgg lu neexee wala ragal lu naqaree ba tax nañ ko defee du baax kon di ko waxtaane nii ak di ko leeral nit ñi gis naa ne lu ama am solo la. bu defee kon daanaka loolu amul lu ma ci yokk xanaa li ma ci yokkaat tuuti rek ay dénkaane lay doon yoo xam dama koy leeralaat rek pour ñi koy def ak ñi nga xam ne ñoo koy war di ko jàng ak ñi nga xam ne ñoo koy defi ak ñi nga xam tamit ñoom lañ koy defal muy ñun ñun ñëpp nga xam ne ñooy dund. su ko defee damay njëkkee ci ñi nga xam ne ñoo koy jàng ñoo koy jàng gis naa ne bokk na ci li ci am solo mooy ñu yombal comme ni ko suñ karaa wax na ko ci waxtaan miiraas dañ ko jafe lool ba tax na ku ko bëgg a jàng sax da ngay tiit jàpp lu jafe te fekk lu yomb la lu yomb yomb yomb la xëy na lu ko jafe lu ko lu ëpp rek mooy ñi ko doon jàngale bu njëkk dañoo desoon a man calcul loolu mooy tax buñ koy jàngal di ko bind ci ay tomb di ko rëdd mu nuru lu jafe-jafe waaye lu yomb yomb yomb gis naa ne ku xamul arab sax wala nga xam benn langue sax mën nga ko jàng ni ko suñ ko loolu rek man am naa ci misaal man am na ko ma ko jàngal fii ci dëkk bi koo xam ne dem na ba man ko sax yaagal dogal na jàngul arab ah te suñu si xaar benn commercant la woon boo xam ne fii la dëkkoon dama fàtte turi daana dikk fii ci man di ko jàng jàngal naa ko xëy na sax aggut ba àgg fancooru maa dem na ba ba xaw koo man te ci olof dong laa Quran wax day dikk ma ne ko nday lii lay doon bàyyi lii lay doon kii wax ko wax ni ko alal bu ñu xaaj moom la ciy jël noonu waaye mujj na dem ba man ko ci noonu te yàlla dogal na sax lu yomb yomb yomb am na keneen ku ma ko xam ne moom tamit France rek la jàng kooku sax ci la gën a ne moom xamul naa ko ba man ci lu bare kon loolu bu ñu ko doon yombal rek gis naa ne dana am solo beneen ba ca des it mooy bu ñu ko dee jàngale ñu koy tatbiix ak di ci def ay tamarin maanaam jàngal du caagin lépp day doon wax ak wax wax ak wax day day day yomb fàtt mais boo seetee suñ karaa comme façon bi mu ci indee di ko jàngale ñun moom lañ jàngale ñu koy jàngale waat li ci dafa sukkandiku ci tatbiix daanaka fi mu ne ni jàngal lu ci ëpp ay tamarin lay doon maanaam bis nga def lu mat ay ñaar fukki tamarin te yooyu nga xam ne boo ci juumee benn bala ngaa jaral beneen darsu lii daa wér bu ma dikkee nga juum ci dama lay joxaat yeneen ba nga def yooyu ba mu baax rek ma door a jàll gis naa ne yoon woowu bu ñu ko ci doon jàngale day baax lool tey bu ñu ko jàngalee ci ci noonu ba nga mën koy ñu gën koo misaal xam nga tey ji nit ki koo jàngal ba mu xam ne kii roba lay doon kii soma lay doon kii nangam waaye tey ji bu ñu xëyoon xëy rek indil ko bagage yi ne ko mirage maa ngi nii ay kaas yi la fi bàyyeeg rajo beeg xarmaak du xam sax fu muy tàmbalee kon gis naa ne bu ñu ko dee jàngal te nañ ko di ko misaal maanaam boo jàngalee kii ba mu xamee cër yi maanaam nga indi ay bagage masalan yoo xam ne yaa koy bind ni ko kii lii la fi bàyyi kii la fi bàyyi ñii nag la fi bàyyi fexeel bañ bañ bañ seddale ko di ko jàngale ci anam gis naa ne bu ñu ko doon def maanaam dana am solo trop ba ñu koy fekke maanaam ko nga xam dañ koy jàngalee ba ko def bu ñu ko dee defee ñu ànd ak ñi ñu ko doon jàngal ñu fekkee ni ñu koy defee loolu dana ci baax ndax léeg-léeg nañ koy jàngalee ci daara ja ak boo demee ci fa nga koy defee nañ koy defee yenn saa day sore lool fekke googu da ci am solo kon loolu moo jëm ci ñi nga xam ne ñoo koy jàng ak di ko jàngale ñu bàyyi ci xel loolu daal gis naa bu ñu ko defee dana am solo yeneen dénkaane yi muy dénkaane moo maa ngi koy dénkaane ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy miraas mooy ñi nga xam ne ñoom ñu war a mooy ñun ñëpp ñun ñu ñëpp kon ñun ñun la concerné képp kuy dund war ngaa xam da nga te boo faatu war nañ laa miraas te léeg-léeg am na ci yoo xam ne koy jafeel lit ki faatu moo koy jafeel suñ gannaaw wax na ko lu mel ni dénkaane boobu dénkaane bi dañ ko fonkul daanaka olof yi kenn dégg nga ab dénkaane dénkaane daf ne daanaka ajuwut ci nga leeral naan diw may naa ko diw wala diw may naa ko dara déedéet waaye bokk na ci sax nga leeral ñi la ameel ak ñi nga ameel waaye loolu gis naa yenn saa dañ ci am jafe-jafe ñu bari duñ ko def comme ni ko suñ ko daa wax ci biir waxtaan da àgg ci mirage kii ni ameel naa ko wala ameel na ma xam nga ameel naa ko sax moom foofu yomb na ndax moom euh, moom yaay wax sa diggante yàlla waaye bu dikkee ni na ma yenn saa du indi benn yow mi koy def yenn saa da ngay mujj sax jaarale man yenn saa damay laaj eh, nit ki man bala ma ko wéyal damay laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq ma leen ah kii kat lim li mu wane ni moom la ko ameel maanaa wóorut waaye yéen ñi nga xam ne yéen a seq na bu ngeen ci wéyalee ma jox ko ko bu ngeen ci wéyalee du ma ko jox buñ ci d'accord ma doo ko jox waaye gis naa loolu lépp bu ñu doon bind ay dénkaane maanaa loolu mën naa saafara léeg-léeg da nga gis ñoo xam ne dañuy bind ay dénkaane te dénkaane du leer waaw ah, gis naa numération ma doon def boo xam ne waa ji bind moom moo bind wane ne amel na si Eh, xam nga juróom ñaar junni xam nga juróom waaw juróom-ñaar la ko ameel ak juróom-benn bërigo gerte waaye juróom-benn bërigo gerte rek la bind. léegi man munu maa xam gerte xott la munu maa xam gerte kemb la te gis naa ni eh, ñoom ñaar dañoo sori péré nga xam ne ba ma jaaxle ma ma ci pexe damaa jàppe dama ko xaaj ci dëgg bi rek jàpp ni ñett ñett bërigo kemb la ñett bërigo xott la jël seen péré génne ko noonu ndax mënu maa xam dem tëdd kon leeral gi da ci am solo ah loolu mooy benn beneen ba ci desaat mooy jëmmi moomee la gis naa dañ ko war di teqale comme nit ki faaw da faatu day ñëw war a génne moomeel yi dañ da ko teqale te ne xëy na bu leen yàlla jaxasee ñu ñoon ay xarit wala ñu doon ay ko mën a xam léeg-léeg mën naa nekk ci diggante nit ki ak soxnaam ne daanaka kenn du xam lu ci moom wala dañ koy boole ba mu ëpp gis naa nag ñu teqale ko kenn ku ne xam la nga am baax na ci ndax léeg-léeg day indi jafe-jafe waaw léeg-léeg dangay dem ci kër benn waaye jël ab tabax tabax ko ci kër baayam waaye du leeral dara du wane ni tabax dama ko sama may sama baay du wane sama bopp laa koy defal léegi bu ñu nee ba war a miiras nag a moomale baay duñ ko a moomale doom ji bu ko neexee mën na koo may sax ne muy mbokk woon muy indi jafe-jafe loolu war nañ koy leeral kuy tabax sa baay sax nga xam ne kon lii dama ko tabax may ko sama baay wala lii kër sama baay damaa àll ma tabax ko ci waaye euh, maanaam maa ko moom nga xam ne bu ëllëgee yaa ko féetewoo comme yu mel noonu nag gis day mat a leeral beneen ba ci desit mooy maanaam am na ci ñoo xam ne dañuy jéem a ñuy dund dañuy jéem a leeral seen miraas seen ginnaaw te loolu mënta nekk te gis koo xam ne daanaka day jéem a miraas boppam bu bëgg a faatu jël ay kër may kee may kee oto ba may kee di jéem a séddale loolu jëru gis naa ne suñu borom ni mu ko seddalee moo gën a maan te kenn lu ko gën a mën a maan mënul amul moo tax gis naa nit ki moom koo bëgg a may mën nga ko may waaye nag jëmmi miraas sa bopp te dund nag mënta nekk ndax soo may woon sa lépp sax mbubb mi nga sol mënoo ko dégg nga naa ne ñun euh, ñuy dund tamit ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf nañ bàyyi xel loolu maanaam buñ jéem a faatoo ñoo ko man dinañ ñëw def yeneen dénkaane yi may dénkaane mi ngi aju ci jëmmi ki xam ne mooy def mirage am na ci yoo xam ne war na ko bàyyi xel bokk na ci loolu mooy di di di di tëdd xeex maanaam comme ni ma ko mën a waxee maanaam di gëstu gëstu ba xóot bañ a jekk-jekk rek di déglu ci ñi nga ne ñoom lay defal si rek liñ koy wax ndax léeg-léeg dañ koy wax loo xam ne wérut wala ñu wax ko loo xamante ne bii Eh, loo xam ne waxuñu ko te fekk seenu ñàkk xam moo tax waxuñu ko nit ki dafa war di xeex ci eh, mbir mi bu baax a baax ci alal yi mu fi bàyyi ak it nit ñi mu fi bàyyi waaw. bu yàggul rek am naa ci benn misaal koo xam ne dañ ko doon miraas benn borom kër la eh, ba mu faatoo soxna saa fa nekk. bi ma dikkee miraas nañ ko ba séddale bagage yëpp ñu ne ma kër gee ci des dem naa ba bëgg a kër gi waaye ginnaaw bi ma xalaataat ni comme jigéen la ma ne waa kër gi ku ko moomoon. ñu ne ma kër gi borom borom borom kër gee ko moomoon waaye da ko doon ci moom ma ne ko na mu ko doon ci moom comme amut ci moom ak doom commencé nag di laaj foofu di laaj nekk bi ma ko laajtee ba laaj ko waa ji borom këram kenn miraasu ko woon waaw nga xam ne foofu laa tàmbali waa di gëstu di gëstu ba xam borom kër ga ndekete borom kër ba mu faatu léegi mën na fanweeri at kenn miraasu ko ndax waa ji dafa bàyyiwul doom eh, soxna la bàyyi ak ak ak mag ju mbokkal bàyyi ak mag jigéen ak jugóor ju mbokkal bàyyi ak soxna rek la bàyyi bàyyiwul doom Eh, léegi te daa amoon ay bor ba muy faatu ñaaral ba xam naa ne kër ga jamono boobu amutoon valeur moo tax ñu jëlale ko rek kenn miraasu jarbaar yi ñoo ñëw ñu jël machine yi ñuy jël yére yi dem ñu bàyyi ko noonu ginnaaw la laa topp ba xam eh, ña ko war a doon ndekete fax ña ko war a doon ñëpp faatu nañ far waaw nga xam ne ci laa toppaat ñooñu xamaat ñoom ñeneen war a doon noonu lañ ko toppee ba fi nii sax <laughs> am na la jox àggut waaye loolu fi mu ne nii nga xam ne ci lu ndaw la jógee mooy laaj boobu su ma ko laajutoon rek fi xam ne nii la demee kon danaa ko jox ñoo xam ne yooyu wuñ ko wala jox ko ñoo xam ne moomuñu ko kon nag laaj boobu gis naa ne am na ci solo trop waaw laaj waa ji li mu fi bàyyi laaj tamit jëmmi ñi nga xamante ne bii ñoom la fi bàyyi ndax bu yàggul rek am na miraas moo xamante ne bii man miraas moo ko war damaa gis ko miraas ginnaaw ba mu noppee laa xam ne ndekete am na lu mu bàyyi mooy maam ju jigéen ja jur ndeyam ma nga fa waroon a am sudus ñu fàtte ko ndax ki ñu doon doon booba yàlla daa dogal moom baayam dundut yaayam dundut maanaam ay ay ay doom la fi bàyyi ak borom kër maam jey dafa sori dëkk ba mu nekk dëkk ba mu nekkee daa sori xam naa ne karoon mirage moom mën naa am du ñàkk xam-xam waaye ak ñàkk laajam la xam nga boo dikkee laaj ñun la ndayam néew fi bàyyam néew fi rek doom la fi ak jëkkër da nga yaakaar comme buñ comme ndey ak bàyyi néewuñu fi rek da nga jàpp ni maam xëy na mën naa mënu faa nekk te fekk boobu maam jaa nga fa di dund maam jigéen di jur yaaram ñu fàtte ko ca mirage ba mu jeex kon loolu tamit gis naa ne ki koy def war na di gën a laaj daal di gën a xóotal ñaareel bi mooy njëg yi ñu koy nattale ci nattale bu gën a baax am na ci yoo xam ne rek dañu commission yoo xam ne ñoo leen di xoolal njëg gi waaye njëg gi duñ ci duñ ci tarkees waaw da dikk rek kii ni la nangam kii ni la nangam rek nga ne ah, kon naa ci digg bi rek mu te loolu yenn saa gis naan day am jafe-jafe dañoo war a xool bu ñuy ma ñu xool kenn ku ne la ko gën a ka ko a xam ñu woo ko bu dee kër la ñu woo maçon yi wala jaaykati pàkk yi ñu xool ko bu dee ay jur ñu woo eh, jule yi ñu xool ko waaw bu dee ay yére ñu woo tailleur yi wala jaaykati yi ñu xool ko gis naa loolu am na solo dafay joxe misaal rek ñu ne am na benn mirage bu mos a def foofu ci Touba bi ñuy mirage bu agsi ci waa ji dafa tawatoon ñu jox ko sa saaru pousse-pousse yi pousse-pousse boo xam ne euh, courant lañ koy dawalee xaw ma boobu commission yi nga xam ne ñoo doon ñoo doon xool njëg yi man leen dem leen xoolal ma njëg waaye bi ñu dikkee li ñu wax dafa safaanoo ñenn ñi njëkk ñëw dañ ma lii de ñetti junni baax na ci ñenn ñi ñëw ni ma lii de fukki junni baax na ci ñenn ñi baax na ci ma ne ah lii di wax dëgg yàlla sore na ñetti junni ak quatre cent mille de sore na moo tax sax ma jóg dem xool ko bi ma ko xoolee xoolaat ko ginnaaw ba laa jokkoo ka nga xam ne ndekete moo ko ko joxoon ba ma jokkoo kook moom laaj ko ko ne ko yow machine bi lu ñu ko jëndee mun ma machine bi de maanaam bu dee Europe 3 millions lay jar ndax ab oto la fi ñu mën nga cee jóge daaru ba Touba dem. ah man leen nag lu ñu xam ne loo xam ne ñu naan 3 millions ñu <laughs> nga xam ne loolu dañ ko faa mujj bàyyi ñoom it ba lañ ko waxee ñu leen kon lu ñu jë lu ñu jar lii wax dëgg yàlla mënu si koo jaay ñetti junni te mel na ne ñoom ña ko euh, seqoon soxla xool na koo xam ne la daloon ki xëy na dal na ko mu soxla loolu kon loolu tamit wàllu njëg yi gis naa ne war nañ di ci di ci bàyyi xel bu baax a baax benn bi ci toppaate ñuy def mirage mooy gis naa ne lu mel ni bor yi ñuy toppante xanaa fi ni nga dem ci mirage mirage ko ba noppi lépp aw yoon nga xam ne ba nga noppee kenn tuppul kenn dara loolu jafe na lu ci ëpp day am ay bor waaw maanaam ñee ne dañu ameel nii ñu bind leen ñu ko waaye bind ko gis naan day am jafe-jafe lu ci ëpp duñ ko toppaat wala ki defoon mirage moom bu noppee bi na këram ñee na dañuy toog ay ati at duñ leen fay loolu tamit gis naa ne war nañ di ko bàyyi xel kii mirage bu fekkee bor am na ci bor dafa war a am dat dañu war a bind ni bu fekk ñaari at nañ ko fay wala fekk benn at nañ ko fay at boobee wala dat bu jotee ki def mirage war naa demaat nenn ko boo xam ñooñu fay nañ wala fayuñ waaye léeg-léeg dañuy mirage rek ñu diw yow yaa ameel waa kër diw nangam bind ko ci kayit rek dem léeg-léeg ñu toog fukki at duñ fayal waaw léeg-léeg yi mi koy def ci famille yi nga xam ne léeg-léeg buñ demee ci ñoo xam ne kër goo xam ne bokkuñu ay ndey dañuy jël eh, ñu bokk ndey xool ka ca mag mu jiite leen ñu boole leen lañ am gis naa loolu tamit léeg-léeg day indi jafe-jafe xëy na mën naa am dana yombal waaye léeg-léeg day indi jafe-jafe ndax léeg-léeg ki ki nga xam ne moom mag ci néeg ndey mi day dul faale ay rakkam mën naa am ñii di ay doomu baayam dana la jënd gaaw fay leen waaye ñii di ay doomi ndeyam daanaka du leen fay wala yaayam nga xam ne mooy soxna si ki faatu ñaare ña li ëpp dañu jot seen yor day fexe fay ñi rek mais ñi leen fay moo tax nag loolu ki def war na yenn saa di ko topp ba xam ni kenn ku ne la nga war a jot jot nga ci wala déet ndax nag ko suñu waxee lu la kenn ku ne cër ba jox kon yow mi dikk nag ni yaa koy def war nga yëkkate ko teg ko ci loxoom ni ko lii nga ci am waaye bu ko jaaree ci ñeneen yow la ñu wóolu ba la ko kon loolu gis naa ne ñu koy def war nañ cee bàyyi xel benn bi mooy mujjee it ndax waxtu daanaka jeex na mooy gis naa ne yenn masala yi war nañ koy gëstuwaat da nga gis ñoo xam ne sax mën nañ miraas lool yàgg koo def man ko waaye léeg-léeg day am masala yoo xam ne daanaka dañ ko fu laal mën naa am sax jàngoon nañ ko waaye dañ koy dañ ko dañ koy dañ koy fàtte ndax ndax ndax gëj giñ ko gëj def ak gi di raar te fekk léeg-léeg am lu mel ni li ñuy wax taxaaru mooy bu fekkee ñu seqi daa am ko ci bàyyi ñu ëpp ñi miraas am nag ñoo xam ne xamuñu ko dañuy jàpp ne comme waa dafay bàyyi ñenn ci nga war doon ne kenn ki ne bàyyi naa leen sama wàll lu ci ëpp dañu jàpp ne comme bàyyi na wàllam rek kooku bokkatut ñu koy jàppee koo xam ne bokkul ci mirage bi te fekk lool boo ko defee yaa ngi def erreur ndax su fekkee am na ca borom cër am ñuy jël aw des ñu jël des wa kese ñooy jël la waaj bàyyi waaye borom cër yi duñ ci am dara te loolu nag ñu bëri ci ñuy def ci mirage dañ koy fàtte wala léeg-léeg dañ ci juum kon loolu mën naa bàyyi xel waaw. Hmm? waaw li koy defee mooy loolu ñuy jàng mirage xam na mooy da ngay séddale na bu fekkee waaj dafa wax ne dafa bàyyi. da ngay séddale ba génne cëram li ñuy wax sëxmu comme ñaangami cër la am sëxmu boobee nag léegi da nga koy effacé ci asal masam da nga koy wàññi ca asalul masala ma nag léegi séddale ñu fi des bu defee nag mooy tax cëram boobee maanaam maanaam maanaam tas ci biir mën naa ci joxe misaal rek kon gàtt comme tey ji fekkoon waa joo xam dafay bàyyi borom kër bàyyi fi euh, doomu jigéen bàyyi fi yaay bàyyi fi mbokk mu mbokkal ndey ak bàyyi xam nga léegi borom kër bi kooku roba lay am dégg nga maanaam mbokk doom jigéen ji nisib lay am muy genn wàll alal yaay yaay sudus lay am mbokk même mbokkal ndaaj baay mooy jël la ci def mais tey jii ci masal bu jëkkër ji man bàyyee naa leen sama wàll man son son tay naa bàyyee naa leen fi mu ne boo jékkee-jékk jàpp ne amutoon jëkkër rek maanaam lépp mbokk même bokkal ndaaj baay moo koy doon maanaam yaay ji du ci am dara doom jigéen ji du ci am dara kon faaw war a am nga noo koy jaare mooy da nga koy séddale comme comme gën naa mel misaal man maa indi misaal mi masala loolu asama sala mi douze la euh, borom kër bi am na ci trois dégg nga euh, yaay ji kii doom ji doom jigéen ji am na ci six yaay ji am na ci deux mu des un moom la mbokk mi mbokkam rek bàyyi am léegi nag douze yooyu léegi da nga ciy wàññi trois nag léegi jàppal masala nekkatul douze mais léegi neuf la nga jël xaalis séddale ko neuf kenn ku ne nga multiplier par jox la li am multiplier par 6 mu jox la doom jigéen ji am multiplier par 2 mu jox la yaay ji am multiplier par 1 mu jox la yaay ji di am mais soo ko defut noonu day am problème te loolu damaa gis ne ñu bëri ñuy def ci miraas dañ ciy jom comme yu mel noonu nañ koy bàyyi xel daal waaw daanaka ñu ci bindoon bari na waaye xëy na ñoom ci wow yaakaar naa yi ci des laaj yi moo koy ëpp solo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci weeru tedd wi di leen ziar di leen ñaanal jàmm te koy sàkku ci yéen al ci turu muassasatu Wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant ci thème bii nga xamante ni tomb bi nga xamante ni liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe waxtaan wi dégg nañ ko laaj yi firndeel na ko ndax bari na lool xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek luñ ci mën a jël rek ñu jël ko ci mbokk mi nee na da doon laaj euh, dañ li nga xam ni ñooy miraas li ñuy am ci miraas ndax seenu cër lay doon wala dañ leen koy jox rek ngir sant leen ko wala ajurul xisaam la bëggoon nga leeral ko ci ba xam moom ndax day luñ leen séddee wala day loo xamante ne ñoom ñoo xam am ci li ñuy miraas. jërëjëf Oustaz Ahmad Mbaw xam naa ne loolu <clears throat> léeg mu faral yenn jafe-jafe ñu bàyyi xel ne maanaam nit koo xamante ne xaj na miraas mooy liggéeyam nga ñëw ci moom wax ko ne ko dama bëgg nga miraasal ma mu ne man nangam nga mu ne la nangam nga may fay su boobaa la ngeen bokk jubóo ceeg fay moom am nga am na sañ-sañu laaj la waaye nag ñi miraas loola rek. nga ñëw ci miraas mi daal di wax rek ne 10 euh, pour cent laa jël wala nangam laay jël loolu moom wax yàlla boo amee man gis ma ko fenn xam naa daal di gën a dal xel moom mooy nga bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñoo moom seen alal la nga xamante ne moom moo ci moom moom moo ci moom lañ seet ba mu ba mu dëppoo ak li nga xamante ne moom moo moo dal seen xel ñu yëkkati ko jox la ko loolu moom dalay lew doom waaye nag jekk-jekk rek jël 10 pour cent wala jël nangam rek loolu moom wax dëgg yàlla gis ma ko fenn mbokk mi nee na day laaj benn waaye ngi boo xam ni yàlla dafa dogal amul doom mu jël alalam jëpp ni da koy may ab jarbaatam te bàyyi nañu ko war a doon maanaam maanaam doomi doomi baayam ay doomi doomi baayam ñu ngi dund léegi loolu lu ci sharia wax waaw leeral naa ko léegi waxoon naa ne nit ki am na sañ-sañu buñ defee alalam ñetti xaaj benn xaaj ba mu ne nañ ma ko joxal diw te diw moom yi ñu koy jox mu bañ a bokk ci ña koy doon kon bu fekkente ne léegi nit ki dafa dafa fab alalam jëpp ne léegi su mu fi jógee nañ ma ko joxal sama jarbaat te gis ne kat kooku noonu am na ñu ko war a doon ñu fi nekk su boobaa yow li ngay def mooy alal ji nañ ko xaaj benn xaaj bi ñu yëkkati ko jox ko bi yeneen li ci des nag ñu jox ko ñi nga xam ne ñu ñoo ko war a doon bu fekkente ne nag ñi ko war a doon ñoom ñëpp ñu bokk d'accord ci ne ñun may nañ lépp far jarbaat bi su boobaa moom yoon kenn nekku ci ndax seen alal la ñoom ñoo ko moom am na sañ sañ maye ko ci dee laaj bëggoon nga leeral ko masala bi ñuy wax ximaariya waaw xam naa ne ximaariya mooy maanaam nit ku faatu bàyyi jëkkër bàyyi yaayam bàyyi ay ay doomi ndey bàyyi tamit ku góor ku mu bokkal ndey ak bàyyi waaw maanaam jëkkër la bàyyi ak yaayam yaayam wala maamam jigéen ñun ñaa ñëpp mën a nekk waaw jëkkër la bàyyi ak yaayam ak ay doomi ndey ak ku góor ku mu bokkal ndey ak bàyyi su boobaa fi ne ni ñuy def moom mooy dañuy def alal ji euh, maanaam alal ji dañ koy xaaj ci digg bi jox benn genn wàll gi ci misaal bu doon juróom benn junne ñetti junni yi jëkkër ji lañ koy jox jox yaay ji benn junni ñaari junni ji des doomi ndey yi ñoom ñoo ko moom loolu day daal di jeex su ko defee ki mu bokkal ndey ak bàyyi nag dara waa léegi nag léegi loolu dañoo wax ne bu njëkkee am euh, dañu dañoo ñëw jàmbat ko euh, dama xamul kan la ci saxaaba yi Seydina Omar wala Seydina Abubakar Seydina Omar waaw mu ne leen daal man loolu umu ci umu ci umu ci kii bi bi mu amaatee bi ñëwee jàmbat ko mu diisoo ci saxaaba yi ñu wax ko ne ko nag léegi ginnaaw moom yaay ji ñoom ñëpp ñoo ko bokk maanaam doomi ndey yi nii seen yaay moo leen tax di doon te yaay ji ñoom moo ñoo kii mu bokkal ndey ak baay ñoo bokk yaay ji ñoom ñëpp kon cër bii nga xamante ne moom la doomi ndey am cër boobu lañ leen ko boole ñun ñëpp ñu séddoo ko ñu bàyyi xel ne nag doomi ndey moom bu ñuy séddoo alal amul góor ñaar jigéen benn foofu laa doon wax ne léegi ci miraas am na foo xamante ne góor ak jigéen ñoo fa yem ci doomi ndey la doomi ndey amul góor ñaar jigéen benn jigéen ñi góor ñoom ñëpp ñoo topp coloole loolu nag moo tax ñu tudde masala moom ximaar ya xam naa ne sabab lu tax ñu tudde ko waxtu bi daf koo xat te dafa am yeneen laaj mbokk mi mu ni logiciel yu bees yi nga xamante ni eh, yi ñuy miraase léegi te xereñ ci lool loolu noo ko gisee waaw xam naa ne euh, logiciel yu bees yi lu baax la lu baax la ci euh, mën naa dimbali nit ki waaye nag ki muy dimbali mooy ki nga xamante ne xaj na jàng na arab wala jàng na français waaw ndax pour nga mën ko jëfandikoo tamit faaw nga jàng arab wala nga jàng français wala nga jàng anglais wala ca langue bañ ko defee rek waaw ndax faaw mu laaj la ki faatu mooy kan lim fi bàyyi ñaata la su ko defee wax la na kenn ku nekk la muy doon waaye nag foofu lay yem ak yem mën nañoo wax ne fi ni maanaam jàng xam ne diw euh, nangam la war a doon diw nangam la war a doon diw nangam la doon loolu mooy li gën a tuuti ci miraas waaw li leneen la cay topp ak na nga koy lijjantee dafa dafa nekk lu bëree bëri loo xamante ne amul ci logiciel bi loolu nag moom faw moom euh, nga nga nga xam ko xam noo koy lijjantee waaay logiciel bi moom li mu lay gën a dimbali moom mooy mën na laa wax daal ne la euh, bu fekkente ne ki faat diw ak diw ak diw la fi bàyyi nangam la fi bàyyi kenn ku nekk nangam la ci am borom giléem li koy doy ci dugóori meer du wattal jox ma yësal moo ko koy may day am lool moom dalay jaral dem ci téere yër ko baax baax baax ba ki day laaj mu ni dégg na ci biir waxtaan foo xam ne da ni jigéen moo fay ëppale góor foofu ñoo fay tolloole mu bëggoon yooyu nga leer. waaw xam naa ne euh, fi ma wax ne euh, jigéen góor ñoo fay tolloole wax naa ko léegi ay doomi ndey buñ dee ay góor ak jigéen. lañu am di ko donn bu ñu koy séddoo amul góor ñaari jigéen benn ñoom ñëpp ñooy bokk tolloole bu dee ñaari jigéen la mu ñaari junni bu dee ñaari jigéen la mu ñaari junni kenn ku nekk junni nga am bu dee ñaari góor kenn ku nekk junni nga am bu dee góor ak jigéen la kenn ku nekk junni nga am kon foofu góor ak jigéen ñoo fi tolloole fi jigéen dëppale góor tamit euh, mën na maa sax fi nga xamante ne jigéen day am dara te góor da am dara waaw ci ci am na masala muy wax ak dara ya xam naa dafa mel n ñëw na ci laaj sax nag maanaam bu fekkente nit ki faatu bàyyi fi bàyyi fi bàyyi fi jëkkër bàyyi fi yaayam bàyyi fi maamam bàyyi fi euh, ku jigéen ku mbokkal ndey ak bàyyi su boobaa ku jigéen ko ku mbokkal ndey bàyyi fi ne nii day day am dana dana am lu muy doon waaye bu doon góor a xëy du am dara kooku mbokkal ndey ak bàyyi bu dee jigéen rek dana am waaye bu dee góor du am dara. jërëjëf oustaz laaj yi bari na waaye dafa mel ni waxtu wi moo xaw a xocc boo ko defee bu subaa Serigne Modou Bara Mbacké moom la ñuy dalal muy waxtaane min awaamir Cheikh. maanaam lenn ci ndigali Serigne Touba waxtaan wi képp ku yàlla dogal mu raw la mën ngaa déglu tu euh, Darou Moukhty FM 13h30 jëm 15h. ginnaaw suba itam la ñuy yëkkati jotaay bi di ajjuma borom xam-xam yi war a daje. am na nag mbokk moo xoon oustaz ni bëggoon na ngay def lu mel ni ab émission ci rajo bi. ngir bokk yi di ci mën a jariñoo donte nga jël benn waxtu boobu da nga leen koy jagleel rek di ko ci jàngale nee na loolu sàkk woon nañ ko loolu mu ngi ci biir laaj yi bu fekkee sa jot dina la ko moy bu fekkee def nga ko ay logiciel itam wala nga def ko ay téere nee nañ bëgg nañ ngir jot ci itam yooyu yëpp waaw nee na kon sëñ bi nee na am na téere bu mu ci defar kon yéen ñi laajoon loolu ngeen bàyyi xel ni am na téere bu ci sëñ bi defar bu eggee incha allahu taala dinañ ko mën a yaatal ba ñëpp man cee jot ndax nii mu ko jàngalee wax dëgg yàlla leer na lool ndax nii mu ko waxee tabayun ak tamaasul ak tawaafuq buñ ko masaa jàng ci almatn rahwiya